أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى fasbir ala ma yaquluuna wa sabbih bihamdi rabbika qabla tuluu'i shamsi wa qabla ghuruubihaa wa min aanaa'i llayli fasabbih wa atraafa nnahaari la'allaka tardaa ولا تمدن عينيك إلا ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه wa rizqu rabbika xayrun wa abqaa wa'mur ahlaka bis-salaati wastabir 'alayhaa laa nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal-'aaqibatu lit-taqwaa wa qaaluu lawlaa ya'tiinaa bi-aayatin min rabbih awalam ta'tihim bayyinatu maa fi-s-suhufi l-uulaa wa lawlaa ahlaknaahum bi'adaabin min qabli wa qaaluu rabbanaa lawlaa arsalta ilaynaa rasuulan fanattabi'a aayaatik fanattabi'a aayaatika min qabli an nadilla wa nakhzaa qul kullun mutarabbisun fatarabbasuu fasata'lamuuna man ashaabu siraati as-sawiyyi wa man ihtadaa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 mu ne kaana yakrahu an-nawma qabla al-ishaa'i wal hadiisa ba'dahaa yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa daan sib di nelaw laata gee ak di waxtaan gannaaw gee loolu gisoon nañ ko gisoon nañ tekkantal yi nga xamante ne moom la ci borom xam-xam yi def rahimahumullah gisoon nañ ci suñu jotaay bi yooyu itam baabu an-nawmi qabla al-ishaa'i liman ghulib bunt bi nga xam ne mooy wax ci wàllu nelaw laataagee waaye ñeel ki nga xamante ne dañ koo noot maanaam mooy ne nelaw yi da koo noot gisoon nañ ci hadith sayyidat Aisha bi radiyallahu ta'ala anha bi nga xamante ne moo doon nettali jëmmi xew-xew boobu nga xamante ne ñu bari ci sahaaba yi radiyallahu anhum nettali nañ ko te bokk mu muy muy bi yenente bi sallallahu alayhi wa guddee julli gee bi nga xamante ne nit ñi jigéen ñi ak gone yi ñi ngi doon nelaw loolu euh, ci biir jàkka ji maanaam di ngir nég gee loolu day mu ne naama nisaa wa sibyaanu comme ni nga xam ne noonu la ko sayyidna Umar waxe radiyallahu ta'ala anhu wax yenente bi sallallahu alayhi ah, gone yi ak jigéen ñi gone yi day nelaw nen maanaam loolu tey gisoon nañ ci hadith sayyidna Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu ak sayyidna Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma ñoom ñu ne ñoom ñaari yoon lañu nelaw yeewu yeewu maanaam raqadnaa fil masjid summa istayqaznaa summa raqadnaa summa istayqaznaa maanaam nelaw nañ yeewu nañ nelawati nañ yeewooti nañ loolu euh, comme ni nga xam ne bu dee euh, euh, Seydina Ibn Abbas radiyallahu anhu dañ ne hatta raqada an-naasu maanaam ñu nelaw ye nit ñi nelaw loolu yëpp day tegtale ne maanaam bu neel nelaw yooyu nga xamante ne ku ñu noot la loolu taxu ko nekk loo xamante ne euh, lu lu aay la gisoon nañ tamit baabu waqtul isha ila nisfil layl bunt bi nga xamante moom mooy wax ne julli gée li nga xam ne moom la waxtu wayam maam ñu ngi ci namm waxtu moxtaar moom mooy ba ci diggu julli gi dante am na ñoo xamante ne dañoo jàpp ne ba ci euh, maanaam diggu gulli jul gi foofu la waxtu yépp yam waaye loolu teqantal boo gisoon nañ ko ci suñu jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna ñu gis ci hadith sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne moom lay wax naan axara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam salata al-isha ila nisfi al-layl thumma salla thumma qaala qad salla an-nasu wa naamu amma amma amma innakum fi salatin man tadartumuha mu ne ah, yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa yéexee julli dafa yéexee julli gee ba ci genn wàllu guddi gi mu daal di topp nag mu daal di julli topp mu daal ne nit ñi day ñoom dëgg-dëgg nit ne nelaw nen eh, julli nañ te nelaw nen waaye yéen moom yéen dañoo leen ci di xaar ci di nekk ci biir julli feek yéen a ngi du xaar julli gi gisoon nañ ci riwaaye bi nga xamante ne moom mooy fi muy leer lee ne Humayd at-Tawil rahimahullah dafa déggee mbir mi ci Anas radiyallahu ta'ala anhu waaye ngir ne dañoo laajoon Seydina Anas radiyallahu ta'ala anhu na ko ndax yenente bi sallallahu alayhi wa alihi jaaro bi maanaam di wax ci wàllu jaaro bi ci la leeralee ne dëgg la man sax maa ngi doon gis keroog bi mu bi mu guddee ñëw ci julli gi maa ngi doon gis mu nekk anni anzuru ila wabisi xaatamihi laylata in maanaam maa ngi doon gis mu mi ngi mel ni fi mu toll maa ngi jàkkaarloo ak eh, melaxatu jaarom boobu guddi googee sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te jaarom bi waxoon nañ ko ne li nga xam ne moom lañ ci bind moom mooy muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te moom la daan tamponné loolu tamit gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna mu ne baabu fadli salatul fajr bunt bi nga xamante ne moom mooy wax ci ngëneelu julli eh, eh, ngëneelu jullik fajar loolu mooy li ñu war a gis tey insha allahu taala maanaam ginnaaw bi nga xamante ne kon gis nañ ci suñu jotaay yi weesu julli yi nga xamante ne ñoom ñooy yeneen ñeenti julli yépp ñu jeexalee ko ci julli fajar te julli fajar ànd ak ne moom mooy julli gi gi nga xamante ne moom la ñuy njëkk julli bu ñu xëyee comme ni nga xamante ne bës bi ci guddi gi maanaam ci bëccëg gi lay tàmbalee comme ni nga xam ne noonu la ko alquran waxe lay lu laylu sabiqun naxaar guddi man du jiitu mucc mukk bëccëg maanaam guddi du jiitu bëccëg bëccëg moom mooy li nga xamante ne moom mooy li jiitu te mi ngi maanaam te mi ngi tàmbalee ci fajar gi bu xaree loolu moom moo tax bés yi ñu ngi tàmbalee ci fajar gi xaree te loolu moo tax masalan tey képp koo xam ne dafa gane adduna laataa fajar gi di xar maanaam ci bés bi ku jiitu la koy compter naka noonu tey ku julli weeru weeru koor ku ci gane àdduna balaa bisu korite waaye fajar gi xaragul bu boobaa dañ koy génneel muurum koor su fekkente ne nag fajar gi sos na ba xar bu boobaa kenn du ko génneel muurum koor <coughs> dégg nga loolu tamit euh, euh, euh, moo loolu yëpp day tegtale ne maanaam bisu bis bi mi ngi tàmbalee ci fajar bis bi mi ngi tàmbalee ci fajar fajar gi nag dafa am ñaari fajar mu am fajaru saadiq ak fajarul kaadib fajarul kaadib boobu moom mooy ñëw ci maanaam moom mooy fajar gi nga xamante ne mooy fajar moom lañ koy xamee fajarul awwal mooy fajar bu njëkk gi kooku euh, ña <coughs> <coughs> <coughs> moo tax ñaari fajar moo tax ñaari ñoom am comme ni nga xamante ne noonu la ko xadiis yi fajar xamante ne moom mooy bu njëkk tax ñu julli tax ñu euh, du tax tamit ki nga xamante ne moom mooy ki euh, nara woor daa di bàyyi daa di bàyyi xëddam amma beneen fajar bi nga xamante ne moom du fajar du fajar gu dëggu gi comme li nga xamante ne moom mooy maanaam fajar gi nga xam ne mooy fajar gu dëggu gi mooy al fajaru sadiq mooy ñaareelu fajar gi ñu koy wax tamit <coughs> al fajaru saani ñaareelu fajar gi loolu moom mooy tax ñuy bàyyi koor maanaam ñoom mooy tax ñuy bàyyi xëdd naga noonu loolu ci la ci la julli di ware euh, fajar googu ñaari fajar yooy nag niñ leen di xàmmee mooy ne bu ñu demee ba ci diggu guddi gi maanaam buñ demee ba guddi gi di xaaj maanaam ba ba ba romb xaaj gi moom dañuy jékki-jékki rek mu daal di am leer bu loo xam te ne day daal di xar euh, ci longueur bi maanaam day xar euh, bëccëg euh, guddi gi bu ko defee ki nga xamante ne moom moo bàyyiwul xel day foog ne <coughs> day foog ne <coughs> fajar jot na waaye neex tuut rek da ngay gis fajar googu daal di dem maanaam mu daal di dem mu daal di lëndamaat melaat na mu meloon jékki-jékki fajar gi daal di ñëwaat. loolu euh, moom waaye ci ñaareelu fajar googu nag foofu la waxtu julli di jot waxtu bii nga xamante ne moom mooy salaatul fajr maanaam julli fajar dafa am ay tur yu bari bokk na ci al al ghadaat comme ni nga xamante ne <coughs> nañ ko naka noonu gisoon nañ ne dañ koy wax salaatul ula <coughs> naka noonu dañ koy wax salaatul fajar. naka noonu dañ koy wax salaatu subhi mooy jullit suba yooyu yëpp dellu dir la ñuy wax maanaam am ñaari rakkay fajar yi nga xamante ne moom la ñuy julli yooyu ñaari rakka raxibatul fajar lañ tudd maanaam ñaari rakka yi nga xamante ne ñooy ñaari rakkay naafilay fajar la waaye waxtu yi nga xamante ne moom moo tudd fajar ak julli yi nga xam ne mooy tudd fajar moom mooy ñaari julli yi nga xam ne ñoom la ñuy suba tamit maanaam loolu maanaam ñaari rakka yi ñuy tuddee suba maanaam benn mbir mi la en fait moom la ñuy wax fajar di ko wax suba waaye bu ñu waxee ñaari rakkaay fajar maanaam dañ koy faral di wax ngir doyam di ko di ci namm ñaari rakkaay yi nga xamante ne ay rakkaay naafila la maanaam loolu teqantal boobu mat naa bàyyi xel ndax léeg-léeg day yóbbee ñenn ñi ci sax ba ñuy def njuumte yoo xamante ne yu di ji gi dayoo ndax sax léeg-léeg am na ku ma ku ci mës a wax ne ma moom ah, maanaam day day day day xool fajar maanaam ñu ne ah fajar jot na mu daal di xool calendrier bi fajar nee na heure boobu moom day yeewu julli ñaari rakkaay yi nga xam ne julli ñaari rakkaay naafila daal di bàyyi ba fi ñu bind surox maanaam mooy ne kon jant baa ngi mu daal di doog a julli suba maanaam ngir ne xanaa ñaari waxtu yi war a nekk benn fekk jëmmi fajar gi muy jëmmi suba gi maanaam loolu moom euh, loolu moo tax julli gi nga xam ne nag moom la ñuy wax salaatul fajri mooy salaatul subhi mooy salaatul ghadaati mooy salaatul ula comme ni nga xamante ne ah, noonu lañ ko gisee léegi maanaam ah, julli boobu nag moom kon mooy bu ñaareelu fajar gi xaree maanaam loolu li muy tekki mooy suñu commencé gis ah, ci horizon bi maanaam fi nga xamante ne fa la jant bi di génnee ñu gis ñuul ñuul ak weex weexi maanaam ñu gis ci kaw ci kaw ci kaw weex ci ci kaw ci kaw weex ci suuf ñuul maanaam bu ñu ko gisee noonu ñu daal di xam ne ah kii de fajar gi mi ngi daal di tàmbalee xar maanaam loolu moom lañ koy xàmmee loolu tax alquran ne fakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytu al-abyadu min al-khayti al-aswadi min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila al-layl na ngeen lekk na ngeen naan mbete ko ngeen daal di gis ne euh, euh, maanaam mu daal di leen di bër mu daal di leen di leer li nga xamante ne moom mooy wëñ gu ñuul ak wëñ gu weex ci maanaam ci fajar gi maanaam mooy bu ñu xoolee ci kaw mu lëndëm ci suuf weex ñu daal di xam ne kon fajar jot na maanaam loolu moom mooy li nga xamante ne ci horizon bi noonu lay demee tout le temps daa iman ndax ci kaw comme dafay foofu la euh, guddi gi nekkoon foofu moom mooy lëndëm ci suuf comme que foofu la euh, mo foofu la weex weex yi war a tàmbale foofoy weex maanaam loolu nag bu ñu leen commencé xàmmee gis ne ci kaw ga <laughs> am am na lu ñuul am na lu weex boobaa ñu daal di xam ne waxtu wi nag jot na dégg nga loolu moom mooy kon julli fajar loolu euh, daa di daa di day daa di jot loolu borom xam-xam yëpp rahmatullah alayhi dëppoo nañ ci amma li nga xamante ne moom mooy wuute gi ñu wuute ci mujjantalu fajar gi loolu insha allahu taala daañ ci ñëw ci baabu waxtu waxtul fajr insha allah <coughs> waaye fii imam al-Bukhari rahimahullah dafa wax ne baabu fadli salaatul fajr baabu buntu bi nga xam ne mooy leeral ci fadli ngëneelu salaatul fajr julli fajar am na ci euh, riwaaya bi maanaam ci yenn riwaaya yi daf ci am wal xadis maanaam euh, wal wal xadis euh, loolu nag ku mel ne al-Kirmaani rahimahullah dafa jàpp ne loolu xëy na daf cee daf cee bokk amma al-Haafiz ibn Hajar rahimahullahu taala dafa jàpp ne loolu ak juumte la waaye nag ñi nga xam ne léegi amaan na li nga xamante ne moom mooy ni mbir mi maanaam mooy ne am na ci yenn riwaaya yoo xamante ne am na ci. imam al-Bukhari rahimahullahu taala di ci leeral ngëneel bi nga xam ne moom mooy ngëneelu fajar comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisoon fi mu doon waxee naan baabu fadli salaatul asr maanaam buntu bi nga xam ne moom mooy wax ci ngëneelu julli euh, takkusaan maanaam ak yeneen i waxtu yi nga xamante ne moom la wax ne tamit am na ngëneel te moom mooy lu demee nekk julli gee ak <coughs> yeneen waxtu yi nga <coughs> moom la indi di wax seen ay ngëneel. léegi nag fii nga xamante ne moom lay wax fii ne euh, julli fajar euh, buntu bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala maanaam bu ne wal xadis amaan na li mu ci nam moom mooy ne xadis bii mu nar a indi day leeral tamit ngir ne maanaam ne waxtu wi ci boppam dafa am beneen gëneel spécifique goo xam ne gu jagoo la goo xamante ne moo ci nekk boo xam ne inshaa allahu taala dañ ko tudd su suñu nekkee ci gis xadis bi inshaa allah mu ne qaala bil isnaad muttasil fi awwal <laughs> kitaab yi day haddathana moom mooy al imam Abul Hasan al Basri <coughs> rahimahullahu ta'ala mooy Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal ibn Mustawrad ibn Murabal ibn wala bokk Mugharbal al Asadi rahimahullahu ta'ala di imaamu waa Basra moom mi ngi génn adduna deux cent vingt-huitième année ginnaaw bi sallallahu alayhi wa alihi imam al Bukhari imam Abu Dawud ñoom ñaar ñoo solo ci moom jàngee ci moom waaye imam at-Tirmidhi ak imam an-Nasa'i solo nañ ci moom kenn ki benn xadis kenn ki ñaari xadis waaye mu nekk seen sëriñu sëriñ imam al-Bukhari euh, euh, euh, ak imam Abu Dawud maanaam kon imam Muslim ak imam Ibn Maaja ñoom solo wuñ ci moom rahimallahu jami' mu ne qaala haddathana Yahya te moom mooy al imam Abu Sa'id Yahya ibn Sa'id ibn Farrukh al-Qattan rahimahullahu ta'ala gane adduna cent vingtième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam génn adduna cent quatre-vingt-dix-huitième année ginnaaw gàddaay sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bu mag boobu Yahya ibn Sa'id al-Qattan rahimahullahu ta'ala wax nañ ay mbirom waxati ko ay hadith am ñu ngi ci kutubu sitta an Isma'il te hadith maanaam Isma'il ibn Abi Khalid maanaam te eh, rahimahullahu ta'ala muy Abu Abdullah al-Ahmasi al-Bajali di waa maanaam kon ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci kaw ñoom ñoo waa Basar ñi nga xamante ne ñoom maanaam di ko doon Ismaïl moom waa Kufa la rahimahullah mooy Ismaïl ibn Hurmuz ni ko <coughs> Ismaïl ibn Abi Khalid rahimahullahu ta'ala ah, moom mi ngi génn àdduna 146e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom moo bëri <coughs> Qays ibn Abi Hazim mu ne qaala Qays te moom mooy Qays ibn Abi Hazim euh, ibn Awf rahimahullahu ta'ala muy Abu Abdullah al-Ahmusi al-Bajali moom it waa Kufa rahimahullah moom mi ngi génn àdduna 84e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom rek moom moo solo ci ci ci ci ci al-ashar al-mubashshiruna bil janna maanaam fukk ñi nga xamante ne ñoom ñooy fukki sahaaba yu mag yu gën a mag yi radiyallahu anhum nga xamante ne ci benn jotaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daf leen a bégalee ajjana moom Qays bi rek moom moo soloo ci ñoom ñoom ñëpp rahmatullah radiyallahu ne annahu qaala moom maanaam Qays nee na annahu qaala maanaam mu ne qaala lii maanaam kon ñaari qaala la annahu après mu ne qaala lii maanaam bële nag duñ ko bind maanaam beneen bi ci des ko suñ ko bind lool la waa xam-xam borom xam-xamu hadith yi ñaare noonu la ñuy faral di doxal comme fii ci kanam biñ naan qaala haddathana Qays boobu tam duñ ko bind maanaam qaala boobu duñ ko bind waaye dañ koy wax maanaam doone rek haddathana Musaddad comme fii niñ bindee qaala bi qaala haddathana Yahya maanaam naka noonu an Isma'il ah annahu qaala haddathana Qays Qays annahu qaala qaala lii Jarir ibn Abdullah te mooy al-Bajali radiyallahu ta'ala anhu di sahaaba Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokk ci ñu mujjee dugg ci lislaam Seydina Umar radiyallahu ta'ala anhu tuddee ko Yuusufa hadhihi al-umma yent yàlla Yuusufa yu xeet wi alayhi salaatu wassalaam mooy Abu Amr wala ñu koy wax Abu Abdullah al-Bajali radiyallahu ta'ala anhu moom tamit waa Kuufa la mi ngi génn adduna cinquante et unième année ci li gën a wér ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ginnaaw ba mu nekkee Kuufa nekk fa ci ay weer rek nekk fa kilifa ga radiyallahu taala anhu moom musnadam téeméeri xadis la ci bu ko baamoon juróom ñett ñoom ñooy muttafaqun alayhi imam al-Bukhari na ci ñaari xadis imam Muslim wéetoo ci juróom benn xadis sayyidina Jarir ibn Abdullah radiyallahu taala anhu wa arda mu ne mu ne mu ne mu ne mu ne kon moom nee na kunnaa nekkoon nañ inda nabi fa yenente bi sallallahu alayhi wa sallam is mu jekki-jekki rek nazara mu daal di xool ilal ci weer wi laylatal badri guddik maanaam euh, guddik badar maanaam moom mooy bu fekkente ne weer wi dafa mat fukki fan ak ñeent maanaam mooy bi muy mat sëkk ci guddi googu moom la ñuy tuddee laylatul badr <coughs> yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daa di xool weer <coughs> koy xool fa qaala mu daa di wax ne ama li am mooy ne innakum daal day innakum li wér ba wóor mooy yéen sa taraw na da ngeen gis rabbakum seen borom kamaa képp ni nga xam ne taraw na noonu ngeen di gisee xaa daal yi laatu daa muun a doo raj raj loo doo leen boo buuxante ku nekk naan xool xajal ma ma xool xajal ma ma ah gisagum gisuma maanaam buñ maanaam nit ñi buñ nekkee biir àjjana bi gis yàlla maanaam amul naan noonu lañ xool xaaral ma puusal gi ah, ah, yooyu amul maanaam loolu <coughs> <coughs> aw mu ne wala bokk ci beneen riwaaya maanaam bii nag moom moo am maanaam bu njëkk ba amu ko woon moo ko am mooy laatu daa huuna doole leen jaxasoo maanaam du am lënt-lënt fii ru'yat yi ci gis gi ngeen koy gis maanaam léppay leer te loolu nag moom mooy li nga xamante ne maanaam du am benn flou wala benn. Euh, loo leen di jaawale wala yooyu dara lépp day leer nañ loolu nag li nga xamante ne euh, moom euh, loolu li njëkk li nga xamante ne moom lañ ciy xame moom mooy ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa nekkoon koo xamante ne lépp da koy fàttali yàlla maanaam amul lenn lu ko dul fàttali yàlla moo tax loolu nag yoon la woo xamante ne képp kuy sóobu ci yoonu yàlla day war di gis kiimtaanu yàlla yi ci googu asamaan yëg suuf si waaye maanaam comme moom mooy ni mu def rek masalan tey bu ngelaw masalan bu mel nii bu daan am da ngay gis mu daal di commencé jàq yeneen bi sallallahu alayhi wasallam naan allahumma ja'alhu rihan la rihan maanaam euh, allahumma ja'alhu rihan la rihan maanaam yàlla def ko ngelaw bu ko def ngelaw yu bëri man def ko ngelaw yu bëri mooy mooy riyaha la waaqiha xam nga alquran fu mu jëfandikoo baatoo riyaha maanaam ngi yërmande la mooy euh, mooy riyaha comme ni mu ne la waaqiha mu nekk ñi nga xamante ne ñoom ñooy tax ba garab yi di sëy seen biir ngir mu mën a jur doom maanaam ak yu noonu waaye fu mu ne riixan sarsaran wala riixan wa ak yu mel noonu voilà maanaam euh, riix maanaam ngelaw mooy ngelaw li alagaata bu waxee benn yoon riix rek ngelaw li alagaata la bu nee riyaaxan alxuraan noonu lay waxe su waxee riyaaxu def ko pluriel mooy ngelaw la goo xam ne yërmande la maanaam mu ne nag yàlla kon def ko riyaaxan laa riix bu ko def def bu ko def bu ko def benn ngelaw riix mais def ko riyaax maanaam te da nga daan gis maanaam bu daan gis loolu da ngay day day day jàpp comme ni nga xamante ne tamit bu ñu jàppee weer wi wala ñu jàpp jant bi noonu tamit lay doxale oh. maanaam nga gis ni lépp da koy delloowaat ci yàlla moom sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waaye melutoon rek ne maanaam mbir yi day xew bon c'est normal ah, jant bi nekk fi c'est normal que weer wi nekk fi maanaam déedéet maanaam ak yeneen ak yeneen yu dul yooyu yëpp lenn lu ci nekk ci mbir yi da koy delloo ci yàlla loolu nag moom mooy li nga xamante ne mooy mooy li baax ci képp képp kuy soobu ci yoonu yàlla mu daan ne euh, kon beneen bi ci des moom mooy ne dañuy gis borom bi subhaanahu wa taala comme ni nga xam ne noonu la ko waxee moom sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mooy ci euh, kasibul abyad maanaam ci ay tund yoo xamante ne dañuy weex yoo xamante ne ci jannatu àdduna la nekk maanaam ajjana àdduna la nekk yoo xamante ne ci wetu arash la maanaam foofu la nit ñi di amee rendez-vous ngir dem di gisi ji borom bi subhaanahu wa ñi ëpp nag li nga xam ne ñoom ñooy waa ajjana waa ajjana par ajjuma la ñuy gis yàlla moo tax ñu tuddee ko yawmul mazid comme lam ñu ko wax lahum fiha ma yasha'una lahum ma yasha'una fiha wa ladaynaa mazid law ñoom ñeel la leen lépp loo xamante ne am na nañu ko ci biir ajjana lépp luñ fa bëgg rek daañ ko fa am ne wala day naate nekk na fi ñun mazidul ak lu ak yokkute maanaam moom mooy le fait ñuy gis yàlla comme li yenente bi sallallahu alayhi wasallam firi aaya bi nekk ci suratul yunus insha allahu taala daañ ko gis ci kitaabu tafsir yenente bi sallallahu alayhi wasallam bi alquran ne lilladina ahsanul husna wa ziyada ñeel na ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi def lu rafet ñoom de daañ am lu rafet a rafet te mooy ajjana bu màgg bi wa ziyaada ak ndollent mu ne ajjana husna mooy ajjana wa ziyaada ndollent gi nag mooy gis yàlla maanaam bisu ajjuma nag lañ koy gis moo tax ñu tuddee ko yawmul masjid bisu ajjuma boobu ñuy gis yàlla di am moom rendez bu ci tund woowa moom moo tax ñuy gis borom bi subhaanahu wa taala loolu mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi gën a néew li ñuy gis yàlla ci waa aj ajjana hmm. ñi gën a bëri gis yàlla ci waa ajjana mooy ñi nga xamante ne dañ koy gis comme ni hadith bi wax sallallahu alayhi wa wa sallam daan ne ñoom di ngeen ñii ngeen di gisee seen borom subhaanahu wa taala moo tax fa in istata'tum soo amee kattan allah tughlabu ci mu bañ leen not ala salaatin ci julli qabla tulu'i shamsi la qabla lu jiitu tulu'i shamsi fenku jant bi wa qabla ak lu jiitu ghurubiha ak soo ak soo faf'alu def leen ko maanaam moom mooy lan soo leen manee di maanaam ba julli euh, suba gi fajar gi moom du leen rëcc doo leen ba fajar gi jeex ba ba bi jóg loolu soo ko mënee def naka noonu balaa tàkkusaan fexe leen ba julli balaa tàkkusaan a jot maanaam te ñaari yooyu ku ne xam na ne moo gën a jafe maanaam ndax euh, bu tàkkusaan bi euh, donte donte gée bi moo gën a diis ci naa naafeq yi waaye tàkkusaan bi moo gën a jafe gée bi moo gën a jafe ci luñ joyal lu tax tàkkusaan gën bu fajar gi li mu gën a jafe loolu jarul ñu koy leeral mooy nelaw yi bu fekkee ne euh, tàkkusaan bi la li tax mu koy gën muy gën a jafe mooy ne temps bi dafa gàtt dafay xat te nit ñi dañuy nekk ci seen ay yitte jamono jooju loolu moom moo tax léegi nag su fekkente ne euh, hadith bi euh, damay jàngale ne su fekkente ne maanaam kon ne maanaam ñaar yooyu ñuy gis borom bi subhaanahu wa taala ne comme ni mu leeray ci beneen hadith ne ñaari yooyu muy ñi gën a mag waa àjjana am na ñoo xamante ne dañuy dem ba yéeg maanaam seen borom subhaanahu wa taala danañu ko gis ñaari yoon ci bis ñaari yoon ci bis bu jot maanaam gis gi euh, te kon julli gi nga xam ne moom la nit ki di julli maanaam laataa jant bi di so ak ñaataa jant bi di fenk maanaam ñaari waxtu yooyu mooy ñaari waxtu yi ñuy am rendez-vous ak borom bi subhaanahu wa loolu nag yii ñuy wax yëpp mooy waa ajjana am ma nitu yàlla yi dëgg nga xam ne ñoom ñoom waa yàlla lañ ñooñu ajjana bu ñoom bu nekkee biir ajjana ajjana ci boppam mooy xéewlu le fait que ñoom ñu nekk alors que waa ajjana ñoom bu nekkee biir ajjana ñoom ñooy ñoom ñooy ci ajjana maanaam contrairement ak nitu yàlla yi dëgg ñoom nag yàlla moom la leen boppam la leen faye moo tax ñoom ñu deñ di jàkkaarloog boroom bi subhaanahu wa ñoom amuñu rendez-vous yooyu ñoom tout le temps dañuy gis yàlla waaye loolu day askanoonteeg ni nga xamante ne loolu la sa xol di gisee yàlla fii ci kaw suuf maanaam nan ngay dem ba am accès ak ak acquérir loolu ci loo xam ne loo gis rek gis yàlla ci loo nekk rek yàlla nga ci yàlla ci loolu ci ngay demee ba nga xamante ne loolu da nga koy daal di mën a am dégg nga moo tax mu daal di summa topp mu daal di wax maanaam mu jàng alquran loolu day tegtale ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom ci boppam moo xam alquran te moom mooy nga xamante ne moo ko firi bi ci des moom mooy delloo gi ñu wax di delloo daa iman ci alquran ak ci ki nga xamante ne moom al alquranu ci jëmmam sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci suñu mboolem wax yi ak suñu mboolem jëf yi moo tax yonent bi sallallahu wa sallam lu dul benn du ñaar ci ay ay ci ay gis day wax benn mbir ba pare daan daal di tari benn aaya alquran buy buy dëggal li muy wax maanaam buy leeral li muy wax loolu du benn du ñaar ci ay ay hadith yu muy def noonu loolu mu ne fa sabbih sabbalal bi hamdi ci sant rabbika sa borom qabla tulu'i shams lu jaar lu jiitu soo fenku jant bi wa qabla ghurubiha ak lu jiitu soow jant bi maanaam hadith bi kon lii moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko ngir ne julli fajar am na ngëneel gu toll ne day sabab nit ki di gis boromam. subhaanahu wa taala te it waxtu woowu la borom bi tànn pour waa ajjana ña kawe te ñoom ñoom ñu koy gis moo tax yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne fexi leen tuur bay sàmmonteg loolu bu ko defee ngeen mën a bokk ci ñooñu maanaam di sàmmonteg tout le temps fajar gi bu mu leen rëcc naka noonu tàkkusaan bu mu leen rëcc su ko defee ngeen mën a bokk ci groupe boobu nga xamante ne da ngeen di gis borom bi subhaanahu wa taala ñaari yoon loolu mooy lien bi am entre weer wi ni ngeen koy gisee noonu ngeen di gisee yàlla ak tamit ñaari waxtu yi nga xam ne moom la tudd maanaam lien bi loolu la beneen bi ci def moom mooy ne euh, euh, comme niñ ko gise woon ne day dëgëral mazhabu Hanaabila rahmatullah alayhim ñoom ñi wax ne subha sabbal yi ñuy sabbal ci ruku yi ak ci sujjóot yi maanaam dañoo war farata lañ du du du loo xamante ne dañ ko sopp wala mu nekk sunna ci julli ngir ne baatu fa sabbih bihamdi rabbika bi maanaam li muy tekki mooy julli teg maanaam du du jëmmi sàbbaal bi rek la yor mais na nga julli laataa jant bi di so ak laataa jant bi di fenk loolu la ci loolu lay tekki dégg nga kon euh, loolu bu boobaa day daal di tegtale ne kon mbir moomu lu lu ràññeeku la ci julli ponk la ci maa maadaama nag ponk la ci bu boobaa dañuy daal di gis ne kon farata la ci maanaam loolu moom mooy li nga xamante ne moom lañ tegtaloo wallahu taala alam amma li nga xamante ne nag moom mooy beneen mbir bi nga xam ne julli gi moom moom la beneen mbir bi mu ràññeekoo ko mooy ngëneel gi nga xamante ne amaan na moo tax beneen riwaaya bi am ci wal xadiis mooy ne euh, ji maanaam fajar boo yeewoo fajar maanaam boo doog a jóg maanaam nelaw comme li yeneen bi wax sallallahu alayhi wasallam ci xadis bu nekk Sahih imam Muslim mu ne an-nawmu axul mawt maanaam nelaw moo di maanaam mbokku dee la frère dee euh, moo tax nga ajjana dañ ko laaj ndax ajjana nelaw am na fa mu ne nelaw frère u dee la maanaam mook dee ñoo bokk ndey ak baay ay frère la euh, dee nelaw moo tax kii nelaw <coughs> moo tax mu ne da ngeen di nelaw dangeen ngeen di da ngeen di nelaw da ngeen di nelaw da ngeen di dee comme ni ngeen nelawee tamutuuna kama tanaamuuna wa tub'asuuna kama ngeen di ni ngeen di nelawee naga noonu ni ngeen di yeewoo noonu ngeen di dekkee maanaam boo bëggee xam dee xool ko ci nelaw soo bëggee xam dekki xool ko ci nelaw maanaam tey nit ki bu nelawee ba ye ba ba ba jóg yeewu ci nelawam maanaam euh, mokki dee woon ñooyam dekki ñooyam naka noonu ci biir nelaw bi mën na ciy dund ay mbir yu bari yoo xamante ne te pourtant mi ngi nii di mi ngi nii ku ko tiim du gis dara waaye moom ci biir nelaw yi. dund na ci ay banneex yu kawe wala boobu mu dund ci ay naqar yu kawe jooy na ci reetaan na ci def na ci leneen ak leneen te pourtant mi ngi nii lo ku dee noonu la nga def maanaam boo ko tiimee mu dee tëdd ni da ngay foog ne di defut dara fekk mu ngay dund yeneen i mbir ci biir moo tax dee fereeru nelaw la léegi nag bu ñu yeewoo ci suba gi moo tax nga gis sax ñaan boobu noonu ñaan alhamdulillahi alladhi ahyaana ba'da ma amaatana wa ilayhi nushur maanaam di sant yàlla ci dekkal gi mu ñu dekkalaat maanaam ahyaana mu ñu dundalaat ba'da ma amaatana ginnaaw ba mu ñu rey day reyee maanaam te pourtant dañoo ne la war yeewu woon rek mais mu ne mu ñu dundal gannaaw ba mu ñu reyee te ci moom la dekk gi di amee maanaam mooy ne heure boobu daf lay fàttali fàttali yeewu googu maanaam mooy ne kon julli fajar bokk na ci ngëneelam. mooy fàttali gi mu lay fàttali ne dee am na te que nelaw bi nga nelaw nii moom ak dee ñoo yam te xéewal gi la yàlla defal bi gën a rëy mooy dund gi mu la jox ndax ci dund googu ci nga mën a amee lépp te feeg yaa ngi ci biir dund rek xamal ne am nga chance bu kenn amul maanaam mooy ña dee boo demoon ci ñoom da nga xam ne am nga chance yow bi nga am kenn an amu ko mooy ñi dee amuñu ko ndax lépp nga am en fait yow chance bi nga am mooy am nga chance lépp am nga ci lépp mën nga ak ak jël say résolution maintenant ne à partir de tey lépp mën naa ko lii laa bëgg mel lii laa bëgg a def fii laa bëgg a moo amul loolu moo tax sant yàlla googu ci julli fajar bi ñuy koy sant loolu bokk na ci ngëneel yi gën a mag ci julli fajar ci julli suba dégg nga wallahu taala <coughs> hadis bi imam Bukhari indi woon na ko hadis numéro cinq cent cinquante-quatre hmm. hadis numéro quatre mille huit cent cinquante et dina ko indiwaat xadis numéro 7434 xadis numéro 7435 ak xadis numéro 7436 euh, imaam euh, Muslim inna ko xadis numéro 633 imaam euh, Abu Dawud inna ko xadis numéro 4729 imaam At-Tirmidhi indi na ko xadis numéro 2551 imaam Ibn Maaja inna ko xadis numéro 177 imaam Ahmad ibn Hanbal inna ko xadis numéro 19190 ak 19205 ak 19251 kon li nga wax ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañ ko mu def imam an-Nasa'i rahimallahu al-jami' euh, mu ne qaala bil isnaad al-muttasil fi awwal kitaab ilayhi haddathana Hudbatu bnu Xaalid te moom mooy imam boobu Hudbat ibn aswad ibn Hudbat al-Qaysi rahimahullahu ta'ala muy Abu Khalid mooy dàqantalam mi ngi ganee adduna cent quarantième année ginnaaw gaddaa Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam cent ah, quarantième année eh, loolu moom ci la ganee adduna ah, moom ah, mi eh, moom moo jullee imam Shu'ba Shu'ba ibn Hajjaj bi mu génne adduna rahimahullah Utba ibn Xaalid bi mu moo ko jullee hmm. euh, moom mi ngi nettalee na ci maanaam jëlee na ay xadis ci Jarir ibn Haazim ci Hammaad ibn Salama ci Abaad ibn Yaziid ci Sulaymaan ibn al-Mughiira ci Sadaqata ibn Muusaa ci Haaruun ibn Muusaa an-Nahwi ak ñu mel ni ñoom rahmatullahi alal jamii hmm. bokkoon na ci borom xam-xam yu mag yi nga xamante ne dañ daan débuté xam-xam yi naka noonu ñi nga xam ne ñoom ñoo nettalee ci moom nag mooy imam al-Bukhari imam Muslim imam Abu Daawuda Euh, moo tax ci wa waa ashaabu kutubu sitta euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo solo ci moom mooy imam al-Bukhari imam Muslim imam Abu Dawud hadith sami ñi ngi solo ci sunan imam an-Nasa'i rahmatullahi ala al-jami' amma imam euh, Ibn Majah ak imam at solo wuñ ci moom naka noonu imam Abu Zur'a ak ar ak imam Abu Hatim ar-Razi ak imam ibn abi asim ak baqi ibn makhlad ak ñeneen rahmatullah al jami' euh, ñoom solo nañ ci moom rahmatullah al jami' imam az-zahabi neena na wuute nañ gaa ci génn adduna génn maanaam ci fi mu génn mu génnee adduna jamono ji mu génnee adduna waaye li nga xam ne mooy li gën a dëgër nag euh, mooy li nga xam ne moom la Abu Dawud solo jële ko ci Muhammad ibn Abdul Malik mooy ne deux cent trente-cinquième année ci la génn adduna rahimahullahu taala al-Hafiz al-Ayni rahimahullah loolu tamit la dëgëral euh, amma euh, al-imam Ibn Hibban mi ngi nee na ci mi ngi génn am na 236 wala 237 am na sax ñu ne 238 waaye li gën a dëgër mooy 235 ci la génn adduna rahmatullahi alayhi euh, mu ne qaala haddathani Abu Jamra Hammam hmm? la haddathana Hammam naam maala haddathana waaw haddathana Hammam te moom mooy Hammam ibn Yahya ibn Dinar al-Awzi euh, rahimahullahu ta'ala daqantan ne kon Abu Abdullah wala ñu nga Abu Bakr mi ngi génn àdduna 163 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta moom euh, mu ne wa qaar mu ne haddathani Abu Jamra maanaam te moom mooy euh, Nasr ibn Imran ibn Isam rahimahullahu taala Abu Jamra ad-Dab'i moom waa Basra la mi ngi génn adduna cent vingt-septième année ginnaaw ga da yonent wa alihi wa sallam moom tamit hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta mu an Abi ibn Musa te moom mooy Abu Bakr ibnu Abi Musa te mooy doomu Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu euh, moom it gisoon nañ ko mi ngi génn àdduna 106e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom tamit ay hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta mu naan Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu an abi mu jëlee ci baayam te mooy Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu te moom mooy Abdullah ibn Qays ibn Sulaym ibn Hadar ibn Harb ibn Amir ibn Atr ibn Bakr ibn Amir ibn Azra ibn Wa'il ibn Najiyah ibn Jamaahir ibn al-Ash'ar moo tax ñu ne ko al-Ash'ari radiyallahu ta'ala moom mi ngi génn àdduna 42 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doonte wax nañu leneen mu nekk ci saxaaba bi nga xamante ne mi ngi fekk ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw dugg ci eh, maanaam ñëw eh, eh, ci juróom-ñaareelu at bi ca Xaybar maanaam mooy gisoon nañ lool tamit gisoon nañ ne Yaman la jóge woon radiyallahu ta'ala anhu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yóbbu woon na ko yabaloon na ko foofa ngir mu nekk ko kilifa moom ak Sayyidina Mu'adh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu moom nag 163 hadis moom mooy euh, li nga xam ne moom mooy musnadam amma muttafaqun alayhi euh, euh, maanaam su 49 la maanaam ci ñaari sahih 49 ñoo fa nekk imam al-Bukhari li nga xam ne moom la wéetoo mooy ñeent hadis imam Muslim fukki hadis ak juróom la wéetoo ñaari sidna Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu mu ne anna Rasulullah naka ndawal yàlla ni sallallahu alayhi wasallam qaala dafa wax du gàtt te bari solo hmm. man képp koo xam ne salla dafa julli albardayni ñaari julli yu set yi daxala di dugg aljannata aljanna maanaam euh, euh, euh, albardayni nag moom mooy suba gi julli suba ak julli takkusaan ñaari julli yu set yooyu ku leen di julli day dugg aljanna maanaam nga gis xadis bi lëkkaloo bi nga xam ne moom la lëkkaloo ak xadis bi ñu weesu ci bi muy wax naan da ngeen gis seen borom subhaanahu wa moo tax mu teg ci ne na ngeen fexe kon ba ñaari waxtu yooyu bu mu leen rëcc maanaam li muy tekki nag tekkiwul ne tey kuy julli fajar maanaam ak tàkkusaan rek yeneen julli boo ko bàyyee garaawul comme que ñaari yi ku ci julli da nga def àjjana déedéet li muy tekki mooy ñaari julli yi boo sàmmoon teg moom maanaam mooy eh, li mu la mën a sawarloo li mu la mën a gaawal xottil ci yoonu ajjana maanaam day day gën a bëri encore que bu dee juróomi julli yeneen yeneen yi ci def ci yeneen ñetti julli yi maanaam ñaari yi ni mu mën la ni la mën a xottilee yoonu àjjana dafa gën a gaaw loolu lay tekki waaye amma daan ne rek comme yenente bi nee na sallallahu alayhi ku julli ñaari julli yi rek da nga dugg àjjana nga daal di bàyyi lépp maanaam concentré i ci ñaar yooyu rek loolu dëgg dëgg ñàkk xam li nga xamante ne moom lay wax yenente bi la sallallahu alayhi wa alihi mu ne qaala ibnu Raja eh, te moom mooy Abdullah ibnu Raja ibnu Omar dañ ko mooy Abu Amr eh, eh, moom gisoon nañ ko itam moom mi ngi imam al-Bukhari ak imam Muslim rahmatullah alayhima laye nañ ay xadisam ci eh, sahihim imam an-Nasa'i ak imam Ibn Maaja tamit solo nañ ay xadisam mm-hmm. maanaam sëriñ la ci imam ñu ci imam al-Bukhari eh, dégg nga eh, naka noonu moom mi ngi génn adduna ci af ci mujjantal Dul Hijja atum deux cent dix-neuf ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam beneen mbir bi nga xamante ne moom moo mat a bàyyi xel mooy am na beneen Abdullah ibn Raja kooku Abdullah ibn Raja al-Makki la beneen la kooku imam Muslim moo solo ci moom imam an-Nasa'i ak imam Ibn Maaja imam al-Bukhari solowul ci moom kooku mi ngi génn àdduna cent quatre-vingt-dixième année maanaam kooku moo mag kooku génération beneen génération la alors que kii ci génération ci sëriñu ñoom imam al-Bukhari yi la moom deux cent dix-neuf la génn àdduna mm-hmm. sëriñu imam al-Bukhari la rahimahullah donc imam Muslim ak imam Nasaa'i imam Ibn Maaja solo nañ ay xadiisam waaye moom sëriñu imam al-Bukhari rek la nekk sëriñam dégg nga kon loolu moo ko wutale kële alors que kee moom imam Muslim imam an-Nasaa'i ak imam Ibn Maaja ñoo solo ay xadiisam waaye seen sëriñ yi sëriñ yi sëriñ la maanaam beneen génération bi la bokk cent quatre-vingt-dix la génn àdduna mm-hmm. dégg nga kon loolu mu ne mu ne qaala haddathanaa Hammaam moom lañ gis léegi ibn Yahya Ah, an abi jamra gis nañ ko anna aba bakar ibn abdullah ibn qays akhbarahu bi hada maanaam ne ah, abubakar di doomi abdullah ibn qays mooy doomu ah, abu musa al ash'ari radiyallahu akhbarahu moo ko xabaare bi hada maanaam fii li mu doon leeral mooy ne bu njëkk bi daf ne abu jamra an abi bakar maanaam ne abu jamra jëlee na ci abu bakar mais naka la ko jëlee fii nag moom muy wax muy leeral ne da koo déggee ci moom maanaam kon maanaam isnaad yi maanaam eh, lii nii ci côté riwaaya la la lay jariñe moom la indi moo tax mu yokk ko ci ndax waxoon nañ la ko la Sahih Imam Bukhari Sahih la téere la boo xam ne téere riwaaya la mais téere téere diraaya la mais téere riwaaya la tamit maanaam day jàngale ay maanaa ay mbir yoo xamante ne moom la bëgg a jàngale mais aussi eh, hadith yi ak naka lañ leen solowee ak seen dëgëraay ak ni ñu mën a nekkee lay yooyu da ko indiwaale maanaam lii tamit bokk na ci li koy dëgëral mu ne qaala ah, mu ne mu ne haddathana Ishaq normalement fii de am xaar mhm. waaye maanaam mais benn la rek maanaam bu ne haddathana Ishaq comme sëriñam la mhm. dañuy xam ne moom la ci jëmi boppam ndax dafa reprendre ak beneen mbir mhm. maanaam haddathana Ishaq ah, Ishaq bi ah, al imam Ibn Sakan rahimahullahu taala dafa jàpp ne fépp fu imam al-Bukhari waxee haddathana Ishaq te waxul kat la indiwul nasab gi maanaam indiwul askan bi rek Ishaq ibn Rahawayh la mooy Ishaq ibn Ibrahim al-Hanzali rahimahullah waaye ah, haqiqatan comme ni imam al-Ghassani al-Jayyani rahmatullahi alayhi waxe ne imam euh, Ishaq ibn bii ni Ishaq ibn Mansur al-Kawsaj la mm-hmm. ah, bokk na ci li koy dëgëral mooy ne ci euh, maanaam euh, al bay mooy hadith al bay bay bay bay'an bil xiyaar ci buntu boobu imam al-Bukhari indi na ci xadis boo xamante ne ci càllale gi Ishaq ibn Mansur la mu jële ko ci eh, Jafar ibn Hilal eh, mooy ñoom Habban ibn Hilal eh, mu jëlee beneen bi ci def ci ci jëmmi càllale googu beneen bi ci def moom mooy ne imaamu Muslim soloona xadis bi bu mel nii te maanaam beneen wala boog beneen xadis boo xamante ne Ishaq ibn Mansur al-Kawsaj la mu jële ci Habban mais ibn Hilaal maanaam muy wane ne kon Ishaq ibn Kawsaj moom eh, ibn Mansuur wax al-Kawsaj moom moo soloo ci ah Habbaan waaye du Ishaq ibn Rahawayh rahimahullahu ta'ala te al imam Ishaq moom mooy Abu Yaqub comme niñ ko xamee maanaam ñi tudd Ishaq dañ leen di wax Abu Yaqub comme ñi tudd Ibrahim dañ leen di wax Abu Ishaq mm-hmm. ñi tudd Yaqub ñu leen wax Abu Yusuf ah ñooñu seen dàqantal lañ ah mu ne Ishaq ibn Mansur ibn Bahram al-Kawsaj rahimahullah ta'ala Abu Yaqub at-Tamimi al-Marwazi ah, al-Kawsaj ah, rahimahullahu ta'ala moom gisoon nañ ay hadiisam ah, ko <coughs> imam Muslim rahimahullahu ta'ala nee na thiqatun ma'mun ahadul a'imma maanaam ku wóor la te ku ñu wóor la kenn la Euh, mi ngi génn àdduna ci jumaada al ula ci atum deux cent cinquante et un ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañu ay hadiis moom des imaam Ibn Daawud imaam Abu Daawud imaam Abu Daawud as-Sijistaani rek solo woon hadiisam euh, rahimahullahu ta'aala mun a qaala amuna an Habbaan euh, te mooy tamit imaam la boo xam ne mooy imaam bu mag boo Habbaan ibn Hilaal al-Baahili rahimahullahu ta'aala moom tamit ay. Euh, imam al-Bukhari rahimahullahu taala solo na ci moom mu jëlee moom moom ci boppam mu solowee ci Shu'ba ibn al-Hajjaj ak Ma'mar ibn Rashid mooy génération boobu mm-hmm. ah, euh, ak Hammam ibn Yahya ak Abbad ibn Yazid euh, ak Juwayrat ibn Asma ak Hammad ibn Salama ak ñeneen ak ñeneen rahmatullahi alayhim Euh, ñi nga xamante ne ñoom ñoo solo ci euh, moom nag maanaam ñi nga xam ne ñoom ñooy nekk ay taalibeem mooy imam Ahmad ibn Hanbal comme ak Ishaq ibn Mansur al-Kawsaj ak man Ahmad ibn Sa'id ad-Darimi ak euh, rahmatullahi ala al moom mi ngi en fait moom mi ngi génn àdduna deux cent sixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi ci weeru Ramadan normalement imam al-Bukhari waroon naa mën a ci moom sauf que dafa teel a bàyyi jàngale maanaam loolu tax imam al-Bukhari ci moom teel gi mu teel a bàyyi jàngale moo tax imam al-Bukhari solowul ci moom euh, dégg nga ay xadisam ñi ngi ci kutubu sitta euh, moom euh, Habbaan mu ne qaala haddasanaa Hammaam mooy ibn Yahya qaala haddathana Abu Jamra mm-hmm. ah, moom mu ne an Abubakar ibn Abdullahi an abihi mu jëlee ci baayam mm-hmm. an nabi sallallahu alayhi mu jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mislahu lu mel ni moom maanaam ngir dëgëral càlla nekk mm-hmm. maanaam imam Al-Bukhârî rahimahullahu taala day gis ne hadith yi léeg-léeg day indi yenn yi ngir dëgëral càllale yi bu ñu seetloo hadith yi nga xamante ne mën na indi lënt-lënt ci xelu nit ñi lu ci bëri imam Al-Bukhârî da koy indi parfois ci benn partie ba pare dëgëral càllale gi gën ko yokk dégg nga léeg-léeg nag mu bàyyi noonu ba pare di ko indi fu bëri dégg nga euh, hadith bi imam al-Bukhari fii rek na ko indi moo tax mu indi caalale yooyu yëpp fii rahimahullahu ta'ala imam Muslim indi hadith bi cinq cent hadith numéro six cent trente-cinq imam euh, Ahmad ibn Hanbal indi ko hadith numéro seize mille sept cent trente kon dañuy gis ni ñi nga xamante ne ñoom ñoo solo hadith bi Euh, mooy imam al Bukhari imam Muslim ci waa ashaabu kutubu sitta mooy waa saxiix ñoom rek ñoo solo suñu hadith bi euh, rahma waaye ñeneen ñi ci kon mooy waa sunanul arba'a solowuñ ko rahimallahu al jami' mu ne baabu waxtul fajr imam al Bukhari rahimahullahu taala ginnaaw bi mu indee waxtu yi nga xamante ne moom mooy euh, jullik fajar léegi nag muy indi maanaam ngëneel gi nga xam ne moo ci nekk te moom mooy de yóbbuwaate àjjana te it ak ngëneel yi ci tudd yëpp rek te mu nekk nga xam ne moom la nam mu ko Euh, léegi nag mu daal indi buntu euh, léegi euh, te te bu ñu xoolee hadith benn hadith bu mu njëkk indi bi mu njëkk indi moom la indi woon ci baabu fadl salaatul asr tamit indi woon na ko voilà nga gis ne dafay wuutale donte ñaari maanaam mënoon na loo mënoon na ko ber moo tax al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah jàpp ne amaan na baabu fadl salaatul fajr wal asr la waaye. xaqiiqatan mbir mi mënta demee noonu ngir baamu gi mu ko baamu maanaam mooy ne dafa indi jëmmi xadis bi muy tegtale ngëneelu julli fajar mu indiwaat fekk indi woon na jëmmi xadis bi muy tegtale ngëneelu julli sàkku sàkk dégg nga imam al-Bukhari rahimahullahu taala ne kon baabu waxtil fajari buntu buntu bi nga xam ne mooy leeral waxtu fajar maanaam kon niñ ko gisee léegi imam maanaam mboolem borom mu xam ne rahmatullahi alayhim dëppoo lañ ci ne fajar mi ngi maanaam mi ngi jot su fajar maanaam su fajar xare maanaam ci la waxtu fajar di jot loolu borom xam yi dëppoo li ñu wuute mooy kañ la waxtu fajar yam loolu la ñu wuute ah, ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha u hanafiyyi rahmatullah alayhim ñoom dañu ne waxtu fajar mi ngi yam juste moment bi laataa jant bi di di di di di fenk laata mooy comme le Alxuraan wax rek fa sabbih bihamdi rabbika qabla tuluu'i shams laataa jant bi di fenk kon ñu gis ne waxtu fajar ñoom foofa la yam foofa la foofa yam ce qui benn waxtu rek la waxtu lu mel noonu nag am na ci fuqaha Maliki rahmatullah ñu ko jàpp ne waxtu fajar lépp mu muxtaar la hmm. maanaam lépp muxtaar la li gën a bëri ci dañoo jàpp ne waxtu fajar dafa am muxtaar am daruri hmm. muxtaar bi mu ngi tàmbalee ci bi fajar gi xaree ba keroog bët set li ñu naan bët set la hmm. bu bët setee nag ba jant bi cinq loolu mooy waxtu daruri amma ñi nga xam ne ñoom ñooy xanaabila yi rahmatullah alayhim euh, wax ji ñu wax maanaam mooy jëmmi wax bi maaliki yi wax rahmatullah alayhim jëmmi wax ji maaliki yi wax ñoom lañu wax ne mooy waxtu fajar mooy la mooy muxtaar bi mooy ba bëccëg daruri bi mooy ba dem ba bi fenk euh, lu dul ne ñoom dañ jàpp ne euh, nit ki balaa léegi di nekk daruri faaw mu nekk ne maanaam masalan bu tey tey bu yeewoo tey par exemple euh, wala boog ñoom loo ñoom waxtu woo tuddewuñ ko daruri haqiqatan karaaxa lañ ko tudde waxtu karaaxa lañ ko tudde maanaam waxtu karaaxa lañ ko tudde maanaam mooy lan mooy ne ñoom dañuy ne bu fekkente ne nit ki daa yeewu laataa bët set bët set bu boobaa dafay daal di war di nekk koo xamante ne day war di euh, daa war a julli balaa bët set su fekkente ne xaar na ba bët set bu boobaa day daal nekk lu ñu sib day daal nekk lu ñu sib maanaam nga gis ne jegewantoo nañ tuuti ak xanafi yi foofu tamit xaw a jegewantoo ak maaliki yi sauf que ñoom baatu jëfandikoo duñ jëfandikoo baatu daruri yi kese am maat yi nga xamante ne dafa teel a yeewu nag maanaam dafa yéex a maanaam bi yeewu na fekk bët set na kooku day daal di julli sans ñu sib li mu def loolu moo wutale seen ñaari wax seen wax bi am na waxu euh, Shafi'i eh, rahmatullah ñoom waxtu fajar dañ ko wutal ñeenti waxtu mm-hmm. dafa am waxtu bi nga xam ne mooy waxtu fadila mm-hmm. te moom mooy juste buy doo ko jot mm-hmm. moom mooy bi gën mu am waxtu muxtaar mooy ñu dem ba mu bët set mu am waxtu bi nga xamante ne moom la ñu tuddee euh, waxtu daruri maanaam mais mais waxtu jawaaz la mais jawaaz la bokk bi laa karaama moom mooy ñu dem ba wëngalu jant bi maanaam maanaam di di waa di génn te moom mooy buñu demee ba horizon bi foofu commencé xonk xam nga jant bi laata muy génn foofu day commencé xonk ba pare buñ demee ba foofu commencé xonk wala mu commencé jaune ñoom bu boobaa lañ naan ah kon de léegi waxtu wi nag dagan na waaye euh, ba tey pour ñi nga xamante ne mais mais nag dañ koy boole ci daruri bi maanaam ndax saa fi li ñu tuddee daruri ak ñi ñi ci def di tuddee daruri du benn ñeneen ñi li buñ ne daruri li muy tekki mooy ne boo mënee def lee te defoo ko da ngay dugg ci lu xaram mm. alors que Shafi'i ñoom bu ñu waxee daruri li muy tekki du lenn lu maanaam lii pour ñu am ngànt la mais euh, waxtu gën ko sip en fait sibeel gi la sibeel gi gu sibeel gu taar la rek mm. mais yëggul ci nit ki di am bàkkaar bu ko defut mm. léegi nag li ko dalee ci xonk-xonk yi nag ba jeexat gi loolu moom mooy waxtu wi nga xamante ne nag moom yi nga xam ne euh, euh, ñoom ñoom moom lañ ne pour ki nga xamante ni day dooga tuub dugg ci lislaam wala ki nga kii ñoom en fait dañ koy wax tamit daruri maanaam dañuy wax daruri bi mais daruri bi uzur lañ koy tuddee souvent moo tax ñu naan daruri wa uzran wala la lañ wax ko karaaxa maanaam ñu ñu tuddee ko al jawaazu ma al mais bu fekkente ne partie bi xonk-xonk yi tàmbale ba fi mu jeex moom la ñu tuddee daruri carrément maanaam mooy kii tuub dugg ci lislaam wala jigéen ci gis mbërëk wala yu mel noonu di doog a pare wala yu mel noonu wala ki nelaw doog a yeewu léegi wala ki feebar doog a wér ak yu mel noonu am na ki nga xamante ne nag buñu demee nag ba maanaam lool kon ñoom loolu la ñu tuddee moo loolu moom mooy seen ñent kon moom mooy fadila mhm. muxtaar e, kara jawaazun bila karaha ak jawaazun ma al karaha donte ci seen biir jawaaz ma al karaha bi am na daruri mhm. bu mat bi et cetera maanaam donte ci biir am na daruri waaye loo mooy jawaazun bila karaaha ci seen ci eh, eh, jawaazun ma'al karaaha ah mm-hmm. eh, maanaam mooy ba ba ba keroog jant bi di jóg donte am na partie boo xamante ne moom la ñu gën a tuddee ñoom darur yi mm-hmm. voilà dégg nga mun a qaala bil isnaad muttasil fi awwal kitaab ilayhi haddathanaa Amr ibn Aasim Amr ibn Aasim ibn Ubaydullah ibn Eh, Waazi' Abu Usman al-Kulabi moom waa Basra la rahimahullahu ta'ala eh, moom mi ngi génn adduna deux cent vingt-troisième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam imam al rek moo solo maanaam moom la imam al-Bukhari moo solo wee moom waaye ñeneen ñi ci def génne nañ ay hadiisam ci seen ay téere maanaam mu nekk seen sëriñu sëriñ mu ne qaala haddathanaa Hammaam te eh, gis nañ ko léegi mooy Hammaam ibn Yahya mu ne an Qataada te moom mooy imaam Qataada ibnu euh, Abul Xattaab Qataada ibnu Di'aamata as-Saduusi rahimahullahu ta'aala gane àdduna 60e année génn àdduna 117e année nekk imaam bu mag boo xam te ne jarul ñuy waxaat ay mbiram an Anas ibn muy Anas muy ibn Malik radiyallahu ta'aala anhu sahaaba Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Anas ibn Malik ibn Nadr ibn Zamzam Euh, ibn Zayd ibn Haram muy Zul Uznayn sahaaba Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Abu Hamza al-Ansari génn àdduna 98 ak 93e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam musnad nekk 2286 hadith yoo xam ne muttafaqun alayhi 180 la imam al-Bukhari wéetoo ci imam Muslim wéetoo ci 90 anna Zayd ibn Thabit muy imaamu qurra jàngkatu al-Qur'aan yi di nga xamante nga xamante ne euh, Euh, Zayd ibn Sabit al-Ansari euh, radiyallahu ta'ala anhu dañ koy Abu Sa'id dañ koy Abu Kharija dañ koy Abu Abdullah dañ koy Abu Abdurrahman euh, nekk ki nga xamante ne moom bi muy ñëw ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi am fukki at ak benn maanaam ngir ne baayam la àndaloon. Saabit radiyallahu ta'ala anhu moom mooy ki nga xamante ne moom moo dafa jàng alquran ci kanamu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam tari ko ci kanamu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam gaaral ko ci kanamu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax bi ñuy bindal alquran moom moo ko jiite woon moom commission bi moom lañ ko joxoon moom moo ko jiite ah radiyallahu ta'ala anhu te solo na tamit ci sahaaba yi mag ñoom Seydina Abubakar Seydina Umar radiyallahu ta'ala anhu ak ñeneen fekk na yawmul Xandaq ah, bu Seydina Umar radiyallahu ta'ala anhu daan jigéen maanaam daan dem aji ji moom la daan bàyyi Madina moo nekkoon borom xam-xam boobu foofa ah, radiyallahu ta'ala anhu maanaam eh, moo tax bi mu génnee adduna ah, Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu dafa jooy lu bëree bëri bëri bëri daan ne tey suul nañu xam-xam bu bëree bëree bëri bëri suul nañ ko tey mais nag xëy na ne Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu dina nekk ku koy wuutu maanaam ngir ne. moom moo nekkoon sëriñu Seydina Abdullah ibn Abbas mhm. radiyallahu maam moo daan dem euh, daa man di ko fekk ji da daan teel a xëy dem mhm. ba nga xam ne toog ci bunt bi di xaar pour mu génn léeg-léeg sax dafa daan nelaw mhm. nga xam ne bu ubbee rek bu ubbee la ne buntu bi dal ci kaw mu ne ko mais yéen demoon xaar ma ma ñëw waxoon ma rek man ma ñëw fekk si la jàngal la yéen yéenay waa kër yeneen tamit saa saa mu ne ko déedéet ñun nii lañ wax ñu doxalee ak borom xam-xam maanaam moo da daan da daan xam ne. moo tax euh, euh, moo tax Seydina Omar Seydina Omar radiyallahu ta'ala fonkoon ko niki noonu looloo tax maanaam euh, rôle bi mu joué yëpp mu mën koo joué moom Seydina Zayd ibn Sabit radiyallahu ta'ala anhu dégg nga Yarmuk tamit moo tax xali Yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu naan bi muy wax ci saxaaba yi kenn ku ci nekk sa spécificité bi muy wax sax daf ne wa afraduhum Zayd ki leen gën a xam attey euh, miraas mooy Zayd ibn Sabit radiyallahu anhu moo ci sahaaba yi moo ci gën a xam attey miraas euh, te moom nga gis ne sahaaba la boo xamante ne euh, subhaanallah ànd ak loolu fi mu toll moom daana ci awaam gënu ci siiw bokku ci ñi gën a siiw mm. waaye ànd ak ne ci ñi gën a mag la bokk radiyallahu ta'ala anhu wardahu wa annabi moom mu ne haddathahu daf koo nettale annahum nekk ñoom maanaam ne fii dañu gis ne sahaaba solo na ci sahaaba sayyidina Anas solo ci sayyidina Zayd ibn Sabit radiyallahu moo ko nettal ne annahum naka ñoom kat tasaharoo dañoo xëdd ma annabi ànd ak yenente bi sallallahu alayhi topp qaamu ñu daal di jóg ila salaati jëm ci julli maanaam dañoo xëdd ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam bañ paree ñu dem julli ji ci saasi qultu ma ni leen ma ni ko kam baynahuma kam ana ñaata baynahuma moo nekk seen diggante qaala mu den ne subhaanallah maam yëpp day wane yeen sahaaba yi radiyallahu anhum ñu xëree ci di xool mbiri yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ak di nettali lu moindre affaire ci moom maanaam mu ne mu ak tamit ñoom ñuy laajte li naka la maanaam ngir gën mën am précision ngir lan ngir mën koo xam nañ ni xëdd mën naa toog yeewu fajar bi six heures du matin ma yow trois heures du matin xëdd tëdd nelaw daa di bàyyi noonu mais xam nañ ne lu fekk que nga yéexee xëdd gi loolu mooy sunna moo tax ñu bëgg a xam yeneen bi nan la doon def maanaam ban diir la daan bàyyi lan mooy rek diggante ak ba kañ la daan pare dégg ñu gis ne fii nii dinañ gis ne euh, xëdd bi moment bi muy jeex ci la yent bi di bàyyi. saa maanaam comme nii ñu ne xëdd gi hmm. ci la ci la fajar gi di jot moment bi bi bi ñuy bi muy jeex six heures et demie six heures vingt ci lay bàyyi wala six heures et demie ci boppam maanaam du du du du xaar lu bari imam al-Bukhari rahimahullah fii dafa indi hadith bi ngir wane ne fajar gi day teel maanaam bu moment bi xëdd bi rek di jeex rek ci la fajar gi xar et que moment boobu la mais léegi mu def diggante fajar gi ak bi ñuy julli maanaam diggante fajar gi xar na bañu noddu parce que dafa ne euh, sayyidna maanaam euh, euh, ne Abdullah ibn Umm Maktum maanaam maanaam Bilal sayyidna Bilal radiyallahu moom mooy noddu guddi gi inna Bilalan yu'adhdhinu bi layl fakulu washrabu hatta yu'adhdhina Abdullah ibn Umm Maktum radiyallahu guddi bu jotee ay nodd yu bari dinañ am ngir préparer ki nga xamante ne muy xëdd ki bëgg a jóg ki bëgg a waajal et ne ah comme que guddi gi jot na daal maanaam géej kii fajara ngay waaj a jot et eh, ku ku jugutul mën naa jóg mais loolu bu ñu déggee baatu sayyidina Bilaal lañ ko doon xàmmee radiyallahu daan ci gën a ñëw ndax hadith bi Imam Bukhari indi na ko rahimahullah waaye bu njëkkee ba ci sayyidina Abdullah ibn Maktum radiyallahu ta'ala moom mu jóg di julli di di noddu rek mooy fajar gi xaal moment boobu nag bàyyi leen lekk bàyyi leen naan bu boobaa euh, foofu la xëdd gi jeexee léegi nag mu dee diggante bi loolu pare ñu war a dem julli ji nag. mu ne nan lañ koy def mu ne qadra xamsiina lu tollook juróom fukk aw sittiina wala juróom benn fukk yaani mi ngi nam aaya ci ay alxuraan daan gis ne xamsiina la ci beneen riwaaya mooy mooy bi mu am maanaam sikki sàkk amu ci maanaam mooy ne cinquante aaya lu tolloog loolu te loolu day tolloog ñaare day tolloog euh, quinze minutes à peu maanaam kon diggante bu ñu fajar gi xaree ak bi ñuy maanaam bañ noddu ñu bàyyi nit ku nekk julli sa ñaari rakkee fajar gars yi ñi ñi tardé ñi ñëwagul ci jàkka ji ñëw ci jàkka ji am temps wu ñëw ci jàkka ji ñu mën a julli fajar loolu à peu près quinze lay julli waaw loolu lay wax ni dégg euh, hadith bi imam al-Bukhari dina ko indi hadith numéro 1921 imam Muslim dina ko hadith numéro 1097 imam at-Tirmidhi dina ko hadith numéro 403 imam an-Nasa'i dina ko hadith numéro 2155 ak 2156 imam Ibn Maaja dina ko hadith numéro 1694 imam Ahmad ibn Hanbal dina ko hadith numéro 21 1585 21 621 21 621 ak 21 660 inshallah buñ ko gisaatee dañ gën a yaatal mais hadith bi bokk na ci liñ ciy jàngee tamit Euh, mooy le fait que euh, ne sahaaba yi radiyallahu anhum bu ñu daan natt seen temps te loolu dinañ ko gis ci ay yeneen i hadith insha allah dañ ko daan natt ci alquran maanaam mu maanaam ci wala ci izibi alquran wala jànginu alquran wala yu mel noonu maanaam nga gis ne kon ñoom daay man dañuy dañuy dañoo takku alquran te loolu yelloo na moo ci ku mel Seydina Zayd ibn Sabit radiyallahu anhu di natt temps bi ci ne nangami aaya la maanaam loolu tamit day wane ni mu takkuwoon nag alquran. kon hadith bi nañu waa ashaabu kutubu sitta ñoom it solo ñoom des imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala mu ne waa xa maa dem ci beneen càllale mu ne e, di indi jëmmi hadith bi di ko mu ne xaa soppi nañ ko mu ne xaar wax haddathana Hasan ibn Sabbah e, te moom mooy al imam Abu Ali al-Hasan ibn Sabbah ibn Muhammad al-Bazzar di imam bu mag a mag rahimahullahu ta'ala Baghdad la dëkkoon imam. E, mm, Euh, maanaam imam Abu Hatim euh, ar-Razi rahimahullahu taala euh, nee na ku dëggu la woon saduqun wa kanat lahu jalalatun ajibatun bi Baghdad maanaam dafa nekkoon koo xam ne dafa am jalaala bu màgg ca Baghdad d'ailleurs ak imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala doon na wax doomam jan naan ko uktub anhu siqatun sahibu sunna bindal ci moom maanaam boo demee Baghdad bindal ci al-Hasan ibn Sabbah parce que kooku siqa la boroom sunna la nit ku sell la ku màgg la imam abu imam ahmad ibn hanbal daan ko woowee sax lu dul kunyaam maanaam ngir dàkkantalam ngir màggal ko dafa daan yëkkati euh, nekk kenn ci ñi nga xamante ne ñu ñu euh, maanaam imam mais am na keneen ku tudd Hasan ibn Sabbah xam nga euh, Hasan ibn Sabbah bi mi ngi génn am na deux cent quarante-neuvième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam imam al ak imam Abu Dawud ak imam Tirmidhi ñoo solo ci moom maanaam hadith imam Muslim imam ah, an-Nasa'i Maaja solo wuñ ci moom mais am na keneen koo xamante ne kii borom sunna la ku màgga màgg la am na keneen ku tudd Hasan ibn Sabah koo xamante ne moom ku doy waar doy waar la maanaam eh, kii moom mooy ku màgg ki bokk ci salaf yi génn àdduna deux cent quarante-neuf ke cinq cent eh, cinq cent trente la génn àdduna ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam Hasan ibn Sabah beneen bi ñoom ñi ñu ba bari dañoo nuroo ñoom ñëpp tur lañ bokk même sant même dàqantaan lépp Abu Ali ñoom ñoom ñëpp ñoom ñoo bokk ñoo nuroo lépp sauf que kee moom mooy euh, euh, euh, moom mooy ki nga xam ne mooy mazhab baatiniya nizariya yi moom mooy ki ko fondé mooy ki fondé mazhab boobu nga xamante ne maanaam day nitu bi daal ci baatiniya yi moom ñoom tamit xasaasiya ñoom la ñu xasaasiya ñoom mu d'ailleurs mu mel ne ak xasaasiwul. bu bu deeti na xashasin ngir ne dañ daan dem ci euh, ci ci àll ba lañ bu daan bi di leen jox ay ay ay ay ay xeet yi xam nga xasha xeetu kóon la boo xamante ne dañ ko daan dañ ko daan mat di ko kii maanaam mu leen di yokku benn xeet fugg ko sorte mais maanaam ñuy ñu ñu daan dem parce que ñoom euh, bokk na ci li ñu ràññee ko woon mooy comme dañoo defoon dissension ak nguur gi mooy Fatim yi booba maanaam euh, ñoom dañ daan def dañ doon terroriser gars yi te liñ daan def bokk na ci liñ daan def mooy dañuy toog comme àjjuma nii euh, dañuy jékki-jékki rek imam bi xutba rek ñu jékki-jékki rek waa ñu jóg rek jam ko faata nga xamante ne ñoom loolu lañ daan def bu ko defee daañ ko jàpp ko danañ ko wala yooyu waaye moom day dee maanaam mais genre kamikaze lay doon d'ailleurs baatu baatu assassin assassin ci ñoom la jóge maanaam euh, seen xasaas yi yooyu la maanaam ñoom xasaas yi na yi ñoom la wax euh, ñoom la ñu wax assassin yi maanaam ci tubaab ba finalement ñii di ñii di assassiné nit ñi <laughs> ñu tuddee leen assassin maanaam euh, dañuy dañuy waaw dañuy de ba mais le fait que ñu ko daan def en public ah loolu moo tax ñu ñu ñu léegi xasis xasis bi ñu daan jëfandikoo <laughs> euh, comme quoi gis nga baat yi baat yi ni ñuy ni ñuy jógee ci benn làkk dem ci beneen làkk voilà parce que comme assassinat mooy bu loo xam ne dañ ko prémédité donc ko kii voilà dégg nga mais comme ñoom noonu la daan def moo tax ñu tuddee ñu ñu tuddee gars yi reyaate tey prémédité ñu tuddee leen ñoom tamit assassin dégg nga <laughs> mu ne euh, kon Hasan ibn Sabaa mu ne sami a dégg na Rawhan euh, mooy wala annahu annahu la annahu sami'a maanaam annahu bi duñ ko bind mais dañ koy mooy Rawha ibn Ubaada ibn al-Ala rahimahullah mooy Abu Muhammad al-Qaysi al-Basri moom wa Basra rahimahullahu ta'ala mi ngi naan deux cent cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom dafa di hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta mu ne qaala haddathana Sa'iid moom mooy ibn Abi Aruuba Sa'iid ibn Abi Aruuba rahimahullahu taala muy Abu Nadr al-Adawi al-Yashkuri moom it waa Basra la rahimahullahu taala mi ngi génnoon 956 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an Qatada gisoon nañu ko Ibn Da'imata as-Sadusi Abul Khattab rahimahullahu taala al-Basri moom waa Basra la an Anas ibn Malik radiyallahu taala anhu sahaba Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom doon waa Basra la ñoom ñëpp waa Basra la eh, radiyallahu taala anhu jami mu ne an na nekk an nabi Yonent bi ne nabi yàlla Yonent yàlla maanaam bam ah, Hasan ibn Sabbah ah, moom waa Baghdad la ah eh, dégg nga Ah, mu ne anna nabiyallah naka ne yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam wa Zayd ibn Sabit radiyallahu ta'ala anhu wa sayyidina Zayd ibn Sabit radiyallahu tasaxaara dañ doon xëdd fa lamma waaye ba nga xamante ne faraxaa noppi nañ ñun su saxuur yi maa ci féeru xëdd maanaam saxuur mooy xëdd mooy li ñuy jëfandikoo ngir xëdd saxuur mooy xëdd gi ci jëmmi boppam saxuur mooy li ñu xëdd ci boppam maanaam qaama de mujjug nag nabiyullah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ila salaati jëm ci julli fa salla mu daal di julli qul naa wax nañ li anas ne ko sayyidina anas radiyallahu ta'ala ne ko kam ana ñaata kaana moo nekk bayna faraaxi bayna ci diggante faraaxi ma seenu seenu noppi maanaam euh, xam nga faraxa faraxa muy fiix na maanaam gis baat baat bi maanaam ni mu ci jógee tamit comme làkk yi ni ñuy duggantee ah voilà comme niñ doon wax shaghala soxla soxla woon na dégg nga faraay ma seenu seenu féex ci mbir mi maanaam mooy noppi rek min soxawri min soxawri ma seenu këdd wa duxuuli ma ak seenu dugg fi salaat julli maanaam bi ñu paree xëdd ak bi ñuy dugg ci julli ci xam nga lii lii moo gën a leer lan mooy def ci diggante bi xaala mu ne qadru ma qadru ma lu tolloog qadru lu tolloog ma dayok ma loo xam ne yuqra'u def yaqra'u dana ci jàng ar-rajulu aw waay xam fii na aaya juróom fukki aaya maanaam lii day tegtale tamit euh, ni ñuy yéex ni maanaam euh, ni nga xamante ne noonu lañ doon yéexi xëdd waaye imam al-Bukhari rahimahullah da koo indi ngir tegtale tamit ne julli gi bu jotee nga teel koo mu moo gën wuuteeg li nga xamante ne moom la Hanafi yi di wax euh, rahmatullah alayhim dina indi insha allahu taala yeneeni xadiis yoo xamante ne ci même bi la jëm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 bismillah léegi insha allah dañuy bàyyi ah Adja sax na def euh, ay kii question yi mu en fait, je voulais comprendre sur quelle euh, valeur il se basait quoi, dans, dans ce que nous on a vu. Parce que là, le, le la seule qu'on a vue, c'était euh, la partie là, du hadith 559 avec Hatta. Mais ça, c'est pour, pour que les personnes malades coup, la question c'est, euh, du coup, ce, pour ceux qui disent ça, ça vient d'où alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd euh, waxtu timis ak waxtu gée am na lu ñuy tuddee waxtul uzr te souvent loolu ci fuqa shafi yi ñoo koy faral di gën di jëfandikoo rahimahumullah euh, <coughs> <coughs> ah, boole gi ñuy boole timis ak euh, ak gée ak boole bi ñuy boole tis tisbaar ak takkusaan ci julli ci wàllu tukki ak ci bu dee taw taw bu fort bu dee ci fuqaha maliki rahmatullah alayhim ñu koy def euh, surtout bu dee pour taw ci diggante timis ak gée euh, am na sax lu ñu soloo ci imaamu Malik rahimahullah mu ne Madina rek la dagal ñu def ko loolu donte loolu lu daif lu wér maanaam lu lu lu amul doole ci mazhab bi Euh, loolu xam nañ ko maanaam ak daj boole bi ñu boole bu nekk nit ñu nekkee Arafa ak bu ñu nekkee Muzdalifa ak it boole bi ñuy boole ñaar yooyu ñu nekkee tukki euh, beneen bi ñu wuute xaqiqatan mooy biñ doon wax maanaam euh, mooy bi li ñuy tuddee mooy ndax dinañ ko def comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee woon ci suñu jotaay boobu maanaam am na ñaari jotaay gisoon nañ ko mais euh, yenente bi sallallahu alayhi wa sallam comme mooy hadith sayyidina ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu sallan nabi sallallahu alayhi wa sallam samaaniyan wa euh, sab'an wa samaaniyan al maghriba wal isha wa zuhra wal asra min ghayri khawfin wala matar yenente bi sallallahu alayhi wa sallam julli na euh, juróom-ñaari rakka ak juróom-ñeenti rakka juróom-ñetti rakka tisbaar ak takkusaan ak timis timis ak gée ak tisbaar ak takkusaan te ragal taxutoon te it euh, taw taxutoon am na ci reena waaye min xayri xawfin wala safar am mm-hmm. ci ragal taxut ni ki noonu tukki tukki taxut mm-hmm. euh, loolu loolu xam na maanaam le fait que ne boole tukki dañ leen di boole te loolu gis nañ lu dul benn ñaari yonent bi def sallallahu alayhi wasallam boole na leen Muzdalifa euh, timis ak gee naka noonu euh, boole na leen euh, tisbaar ak takkusaan et cetera maanaam loolu lu ñu xam na hadith yi ko wax bëri nañ euh, kon ñoom ñaar dañuy xam ne ñoom dañoo bokk am na lu ñu bokk ci waxtu te moom mooy daruri sauf que sa question bi mooy lu tax kon ñuy mën di julli timis ne buñ jullee timis buñ ci tegee waxtu une heure de temps dañuy mën a julligee loolu mooy li xam ne teguwul ci dara te loolu du xam-xam du dara wax loo rek boo xam ne nit ñi dañ koy wax awaa bi te loolu wirul sax xattaa biir Sénégal mhm. biir Sénégal amul benn moment ci at bi boo xamante ne euh, timis juste une heure de temps après guerre la amul mhm. au pire des cas dina dem ba ay une heure et dina wees une heure et quart au pire des cas day wees une heure et quart ce qui fait ku julli timis xaar une heure nga julli gee amoo julli mhm. julli wuloo gee loolu moom dafa war a leer naññ naññ naññ parce que teguwul ci dara loolu ci ay wax rek la tegu nii waxtu rek a génne timis de boo jullee timis am na sax ñuy dem ba exagéré ba ni bu ma jullee timis rek bu ma jullee timis rek man ba toogee tuuti rek mën naa julli gée loolu teguwul ci dara gée mi ngi tàmbalee ci maghribu safat loolu gisoon nañu gis nañ ne weex waxtu gée mi ngi tàmbalee ci bu safat mooy bu xonk-xonk yi dañee carrément mu am beneen mbir bu mat a leeral mooy léegi suñu dëkk yi dañ leen dañu am pollution lumineuse suñu dëkk yi presque léegi yëpp noonu lañ mën dañu am pollution lumineuse àll ba rek ko amul <coughs> ce qui fait <coughs> day nuru nuru ne xonk yi dañ ne wala fajar gi xar la fekk xaragul et que xonk-xonk yi dañagul lu tax parce que lampe yi fi nekk mooy joxe beneen vision ci mbir mi beneen perception ci mbir mi pollution lumineuse bi moo koy waral loolu yëpp mat naa bàyyi xel moo tax kese masala bi xaqiqatan masala bu mat a bàyyi xel la effectivement jazakumullahu xayran masala la boo xamante ne lu lu mat a leeral la du loo xamante ne lu ñu war a woyofal la wala mu nekk loo maanaam euh, ba pare li ci gën a grave mooy dafa siiw siiwaay boo xamante ne day tax tax ba ñuy jàng ñi nga xamante ne jàng nañ de xataa maanaam doonte lax dañuy jàng nañ ko sax nga xam ne dañuy gis ne ma ba safa ci la ci la timi ci la gée di tàmbale et cetera fàtte la jàng di dem di topp ñi nga xam ne jànguñu ñuy wax loolu ñu déglu leen ñu di leen déglu te fàtte nañ lañ jàng loolu moo ci yéeme en la pollution, etc., ce qu'on a vu, en fait, c'est, quand vous

ne ne ne ne jot na ak ne timis ak ak ne suba jut suba fajar jot na mm-hmm. euh, loolu ci langage astronomique yi dañ ko tudde crépuscule loolu crépuscule lañ koy tuddee mooy ëpp ak crépuscule maanaam ñun ci langage kii bi ñuy utiliser euh, maanaam langage familier bi ñuy utiliser nit ki bu nee la faj timis moo am ak fajar maanaam muy crépuscule ak ëpp sauf que domaine astronomique bi ñoom crépuscule rek la ñuy wax c'est-à-dire que dañ koy tuddee crépuscule astronomique mooy lan mooy toog rek moment bi xonk-xonk yi di def ak moment bi nga xamante ne moom la euh, euh, fajar gi xar loolu nag mi ngi am su fekkente ne jant bi dafa nekk à dix-huit wu super surface suuf si loolu mooy lan mooy jant bi su nekkee nii. su nekkee ni di dal fii bëccëg yëpp day def nii ce qui ñii que nii dañ koy gis ci surface suuf si dañ koy gis mu nekk comme boule bi nii fii nii jant bi yow journée bi yëpp da koy gis léegi bu demee ba def nii jant bi day fàddu maanaam mooy sona léegi man mi nekk fii doo dootuma ko gisati ndax léegi jant bi fii la ne may commencé di gis may gis mais damay gis trace yi mu fi bàyyi ci asamaan si mooy xonk-xonk yi mais jant bi comme day continuer maanaam wala bu la neexee nga ni suuf si mooy def ni benn la en fait liñ ci liñ ci sens bi benn la bu ñu demee ba nga xam ne xonk-xonk yi dañuy dañ carrément day fekk jant bi mi ngi ci dix-huit degré a sur surface su suuf si fii nii comme moment boobu lay dañ te loolu mooy mari bu safati et que bu fajar gi xar tam day fekk ne jant bi mi ngi à dix-huit degré ci fajar gi moo tax ngay gis lu weex li lu ñuul li ak lu weex li donc beneen mbir bi ma a fàttali foofu mooy ne benn phénomène géographique ci benn milieu lieu bu donné mënta am deux fois de suite ci même jour bi c'est-à-dire que weer wi que jant bi mënta so a vingt heures quarante cinq ñu ne jant bi so na ñu bàyyi ba vingt heures cinquante jant bi sowaat loolu mënta ne benn yoon lay so magriba ki tamit benn yoon rek lay am du am ñu toogaat ba beneen waxtu mu amaat ñu toogaat beneen waxtu mu amaat ñu naan calendrier yi wuute nañ ñoom ñëpp am dëgg loolu man ta ne c'est-à-dire que tey bu la kenn ne la vingt heures quarante cinq la timis di jot ki ci def ne la vingt heures cinquante la timis jot ki ci def ne la vingt une heures la timis soit ñoom ñett ñëpp kenn waxu ci dëgg wala boobu lu mbon bon kenn rek a ci wax dëgg ñoom ñëpp mënuñoo wax du dëgg parce que jant bi mënta soo vingt heures quarante cinq vingt heures cinquante mu sowaat vingt une heures mu sowaat loolu mënta loolu nag foofu nag la gisee ràññeeku gi mu ràññeeku ñu xam mbir mi mu leer ci suñu bopp voilà te jullit comme li yent bi wax saa laa yakunu ahadukum ah bu kenn ci yeen nekk imma an mooy yaqulu in ahsana an-naasu ahsantu wa in asaa an-naasu asa'tu bu kenn ci yéen nekk al toppe immaan mooy al toppe di wax rek ne bu nit ñi defee lu baax ma def lu baax bu nit ñi defee lu bon ma def lu bon li wolof yi di wax ne sama mbokk wolof yi li ñu wax ne boo demee ci ab dëkk nga fekk ñëpp kenn solu ci yére yow boo solee yére yow yaay dox ju loolu du dëgg loolu du dëkk parce que ala kulli xaalin ñàkk a sol yére di dox ci mbedd mi yëfi dox la kon ak foo ko mën a defe ak nombre de personnes yu ko mën a def ñoom ñooy dox yi yow mi sol yére yaa wér voilà donc euh, euh, mbir mi loolu moom moo tax en fait benn caractéristique boobu moo maanaam benn degré boobu moo ci baax mooy 18 bi. lan. la différence du entre déedéet ak timis parce que timis mooy bu jant bi di doog a soleil bi est à zéro degré foofu mooy timis timis mooy soleil le soleil est à zéro degré de la surface terrestre de la surface en cas de locale maintenant day évoluer day évoluer day continuer di weex di leer te d'ailleurs loolu la loolu la tax ñu ne yeneen ci message mu maanaam ni buñ daan julli ba pare gis nañ ko nit ki su sànnee flèche am ci flèche bi di dal nga koy gis te pourtant jant bi dugg na ba pare timis jotoon na ba gaa yi julli ba pare génn mu continuer di leer jamono yenn bi loolu la mën a xew salaasala loolu li koy indi mooy nag. mooy ne parce que su soleil bi duggee jant bi ah su su soo su jant bi soowee euh, mu ngi soo à zéro degré de la surface de la localité euh, après day évoluer day évoluer ba à six degrés su demee ba six degré loolu la ñuy tuddee crépuscule not euh, civil crépuscule civil la tudd en astronomie moment boobu day ci la ci la ci la leer gi di deñ completement nga gis biddiw yi commencé feeñ à dix-huit deg à à douze degrés loolu la ñu crépuscule bu jant bi tollee foofu nga gis biddiw yi nag leer nañ mais ba tey mu lëndëm mais ba tey xonk-xonk yi ñëgul c'est à dix-huit degrés que la xonk-xonk yi di dañ carrément ainsi de suite bu dee fajar bi noonu la demee wallahu ta'ala a'lam waaw waaw ñoom ñoom ñoom ñoom seen xam-xam dañ dafay leer nag man man personnellement vérifié naa ko euh, surtout bi ma dëkkee quatorzième étage fële Euh, dëkk bu naka la tudd États-Unis euh, fi ma neen nekk noonu ci kaw dama daan gis jant bi ni muy génne dama daan gis jant bi ni muy génnee bu jant bi di génn damay xool heure bi ñu wax mais même heure bi lay doon mais minute du ci yokk maanaam minute bi buy buy buy jot moment bi minute bi di jot ci ngay gis jant bi di génn. man en tout cas vérifié naa ko à plusieurs reprises ci ci loolu wa exactement voilà waaw maanaam cinquante aaya lañ ci maanaam moment bi ñuy noddu ak moment bi ñuy julli fajar voilà waaw après cinquante aaya cinquante aaya boo ko nattee effectivement après un quart d'heure la waaw waaw mais xam nga julli nit ñi suñ koy def imaginer ñu noddu ci jàkka nit ñi ñi ngi ci kër doon xëdd imaginer est que dañuy noddu rek daal di taxaw kàbbat déedéet foog ñu bàyyi nit ñi julli ñaari rakkay fajar foog ñu bàyyi ñu nekk ci seen kër yi daal di ñëw mën a dox ñëw ñëw ci biir kër jàkka ji foog ñu xaarante xaarante boobu loolu moom moo indi 15 minutes yooyu loolu la mais du. Mm. voilà waaw boo jullee rek mën nga julli bu ñu buy jot rek mën nga ko cee teg nga julli sa ñaari rakkay fajar rek mën nga enchaîner comme nu mu la neexee wallahu ta'ala Mais euh, après, c'était, euh, a que ça c'est tous les matins. waaw. et ça par contre euh, que baatu rakka moo tax baatu rakka ñu tuddee ko rakka ndax mi ngi jógee ci record loolu moom moo tax. moo tax ñu rakka di façon ci rakka ba pare beneen bi ci def mooy ijma ijma tamit beneen dalil la ijma mooy le consensus communautaire l'unanimité c'est ça voilà wallahu ta'ala dans ce qu'on doit dire dans le ruku et dans le sujud. Pour eux, ça fait partie des piliers de la prière. Mm-hmm. Par contre, quand on prie le Coran, du la même question pour Fatiha en fait, parce que quand on prie devant un imam, par exemple, euh, derrière un imam, et il va super vite, et ben comment est-ce qu'on va... En fait, on a... On, du coup, on fait pas... Non, non, doo julli ci ginnaawam cest euh, xam nga ah hadisu musiiw li salaati dinañ ko gis. Mhm. insha allah euh, am na partie yuñ ci jotoon a wax. Mhm. ci bi ñuy wax ci wàllu jàpp. Mhm. li faratay jàpp mooy waa ji ñëw ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wasallam di julli. ñëw dugg ci jàkk ji julli julli bu gaaw boobu yeneen ci bi saa saam ne ko izhab fa salli fa innaka lam tusalli yow demal nga julli parce que julli wulu yaa ngi fàttali ko xaalis boobu waaw mais parce que julliwul ki julliwul mënoo julli ci ginnaaw ñëpp tolloowuñ ni ñuy tare mais mais dafa am loo xamante ne mooy li ñëpp mën a def te nit te dal boobu temps boobu il faut mu mun a am c'est-à-dire que nit ki foog mu mën a rukkoo rukkoo boo xamante ne dana tax ki ko séen dina xam ne kii dafa rukkoo et stable na ci loolu et que lii la def mais rukkoo boo xam ne waaj danaan nii nii nii moment bi muy yëkkati ko moom lay sujjóotaat ak yu mel noonu Mais en fait, ma question, c'est de savoir waaw waaw non attention su fekkente ne lool su dee yow de benn yoon mën nga ko cee wax subhaana rabbiyal azim benn yoon bu jub te correct baax na. loolu tax xanaa bi lay rahmatullah ñoom biñ nee farata la ñoom dañ cee teg ne par contre benn bi mooy farata mhm. alors que ñeneen ñi ci def. temps bi nga war wax mbir mi ñetti yoon mooy farata temps bi mooy farata mhm. mais que wax ji ci jëmmi boppam du farata maanaam ci ñi ci des mhm. temps bi farata la sauf que wax ji moo dul farata mhm. wallahu taala c'est que la lool laa la wax ni la ponk la parce que li dalil bi moom mooy li ma la wax mooy aaya alquran la parce que alquran bii wax bëri na ay alquran ne subhaanal euh, fa subhaanallahi hiina tumsuuna wa hiina tusbihuuna mm-hmm. ak xaa aaya bi wax ne euh, fa sabbih bi euh, hamdi rabbika qabla tuluu'i shamsi wa qabla al-ghuruub mm-hmm. ak ak ak ak ak maanaam aaya yu bëri la rijaalun laa tulhiihim tijaaratun wa laa bay'un an dhikrillahi wa iqaamis salaati wa iitaa'iz zakaati boobu fii buyuti fii buyutin adina Allahu an turfa wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwwi wal asal maanaam ba tey yooyu lay wax maanaam aaya yi wax di di wax sabbal fekk la mu namm ci sabbal bi muy julli ci jëmmi boppam dafa bari te loolu mooy jëmmi comme li tax par exemple alquran bi mu ñëwee ne faqra'u ma tayassara min alquran jàng leen di jàppale ci alquran yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ñëw ne laa qira la la la salata liman lam yaqra bi ummul kitab julli kii jàngul umul kitaab muy faatihatul kitaab julliwul maanaam mooy amul julli euh, ak hadith euh, ak ak aaya bi naan euh, wasjud waqtarib sujjóotal te nga sàkku jege sa borom ak yaa marnu yaa muqnuti li rabbiki iqnuti mooy taxawal taxawal nga jàkkaarloo sa borom li rabbiki wasjud yi na nga sujjóot warkaay na nga roko maa raakee ne ak ñuy roko maam yooyu yëpp ay wa iza qila lahum irka'u la yarka'un suñ leen waxee rukoo leen bu leen rukoo yooyu spécifique yooyu yi ci la ñuy xamee ni yii ñoom ñooy ponk julli yii ñooy ponk julli mais yooyu noonu gëmuñoo fort sabbih bihamdi rabbika ba pare ñu xam ne ay subhaanallah boobu noonu te ñu xam ne liñ ci namm du leneen lu bokkut ak sabbal bi ñuy sabbal bu ñu rukooyee ak bu ñu sujjootee loolu teg muy tegtale xaqiqatan euh, moom mooy ne dafay nekk farata mm-hmm. dafay nekk ponk Euh, loolu yàqu alquran la ne dañuy sàbbal jamono jooju mais Fatiha ci jëmmi boppam dañ koy tari ci biir julli gi bu yàqu alquran ànd ak loolu yëpp def nañ ko pokk te pourtant sàbbal yi yàqi alquran la loolu moom moo tax xanaa bi lay rahmatullah alayhim loolu ñu wax noonu loolu maanaam ba man en tout cas ci sama niveau gisaguma lu ko denc gisaguma ko lu ko dindi gisuma lu ko teggi gisuma sax luy niróo lu koy teggi wallahu taala alam hmm. dama dama doon laaj ndax ñoom li li ñu wax ni farata mu nekk mais man xam naa personnellement ñoo euh, bi ci boppam parce que alxuraan baat sàbbaal la jëfandikoo mi ngi mel ne comme fi Alxuraan naan euh, euh, euh, bi mu jeexale sóoratul Isra qul ud'u Allaha aw ud'u Rahmaana ayyammaa tad'uu falahu al-asmaa'ul husnaa wa laa tajhar bi salaatika wa laa tuxaafit bihaa wabtaghi bayna dhaalika sabiilaa wa sabbih bihamdi no qul alhamdulillaahi alladhii lam yattakhidh waladan wa lam yakun lahu shariikun fil mulki wa lam yakun lahu waliyyun mina dhulli ba pare mu ne wa kabbirhu takbiiraa na ko na nga ta te takbira euh, kabbar boobu euh, kabbar dafa nekk farata ci julli masalan tey bu ne allahu akbar mais ku ne allahu azam yàlla moo gën a màgg mais pourtant li mu wax jege wantoon ak baatu allahu akbar ak allahu kabir mais taxul mu am julli maanaam jëmmi sabbal gi maintenant nag après loolu borom xam yi wuute nañ moo tax sabbal gi farata la wala du farata borom xam yi wuute nañ loolu moom moo tax mënuñu juger ci loolu yàqu julliku nit ci mbir moomu mais rek dañuy wax ne dafa ràññeeku ne yeneen bi ci boppam ko wax sallallahu bi subha fa sabbih bi sabbih isma rabbikal a'la wàccee daf ne ij'aluha fi sujudikum jël leen baat bi sabbih isma rabbikal a'la ngeen def ko ci seen sujuudi moo tax ñu naan subhaana rabbiyal a'la bi sabbi eh, eh, fa sabbih bismi rabbikal azim bi mu wàccee ci la ne ij'aluhu ij'aluhu fi ruku'ikum def leen ko ci seen ruku' ngeen wax subhaana rabbiyal azim wax ci yeneen i wax wa bihamdi comme ni alquran fa bi bihamdi rabbik donc loolu moo tax ñu koy def loolu nag moo wane ni loolu mooy li gën a dëgër loolu tegtalawul ne ku ko defut dañuy àtte ne sa julli baaxul wallahu ta'ala a'lam

En fait, a une rata sans Parce que loolu dafa bokk ci li nga xamante ne ruxsa la maanaam dañ ko woyofal ci biir mbir mi comme que ruku bi ci la rakka bi di fasoo donc tari bi nga xamante ne moom ngay tari faate amuloo temps bi wala defoo ko loolu yàqul mbir mi loolu moom loolu yàqul mbir mi ndax yeneen bi sallallahu alayhi moo ko jàngalee noonu moo tax mais moom ci boppam moo ne Fatiha ku ko jàngul sa julli baaxul maanaam mooy te nga man koo jàng te nga am temps jàng ko comme par exemple ki mënta tari Fatiha kooku bu fekkente ne amul feneen kenn ku ko jiite amul fenn fu mu nekk mais kooku day julli te du tari Fatiha te jullam day baax mais c'est parce dem nga ba dab nga rakkaa bi te que dab nga rakkaa bi ci biir rukkoo bi loolu moom moo tax nga mën a julli ci sans sans sans problème ci ak loolu maanaam xam naa gis naa sa sa sa questionnement fi mu nekkee mais sauf que woyofal la loolu woyofal la tey boo nekkoon euh, borom xam-xam yi dañuy wuute su te ne dama nekk tey par exemple bu ma taxawoon imam bi jiite ma te tariwuma Fatiha moom mu tari Fatiha loolu euh, borom xam-xam yi dañuy wuute ndax julli kooku baax na wala déet. daf ci bëri sax ñoo xamante ne lii te loolu euh, sax amaan na mooy li gën a dëgër mooy ni julli bët day waaji julliwu la ah, parce que tariwul Fatiha mm-hmm. ndax yeneen bi dañuy salaatam laa salaata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab ki tariwul Fatiha julliwul moo tax même bu ko moo tax Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu bi mu solowee hadith boobu ne yeneen bi sallallahu alayhi ne ayyama salaatin lam yuqra fiha bi Fatihatil kitab fa hiya xidaajun xidaajun xidaajul xayru tamam képp koo xamante ne dafa bépp julli boo xamante ne dafa dañ fa julli te tariwuñ ko fatiha julli googu dafa dafa dafa avorté matu dafa avorté bu ko njëkk yoon xidaajul xidaajul xidaajul xayru tamam matul ba mu ko waxee euh, euh, alxadrami bi ne ko mais kon nu may def bu fekkente ne imam bi daf mu jiite ku mën a koo iqra'hu fii nafsika yaa farisi mm-hmm. jàng ko ci sa bopp maanaam jarum bu wax ci kaw mais na nga ko tari quand même maanaam loolu mooy tegtale ne saxaaba yi même ñi yeneen bi saa saa doon jàngal mbir mi ñoom ni ñu déggee mbir mi mooy ne Faatiha dañ ko war a jàng et que buñ ko jàngul julli bi du mat amma bi wax naan man kaana lahu imaamun fa qira'atul imaam lahu qira'a képp ku am imaam njàngum imaam bi mooy njàngam hadith boobu wérul loolu tax al-imaam Ibnul Jawzi ne ci euh, euh, nasal ahadithul ne maanaam de toute façon hadith boobu wérul te loolu lu dul benn di ñaar ci borom xam-xam yi ko saxal hmm. wallahu ta'ala waaw non non non foofu moo rukkoo bi ñoo mais loolu mooy bu fekkente ne imam bi tari na que tari tamit xam nga euh, su fekkente ne yow da nga yéex xam nga tamit yéexum njàng am na lu normal am na lu normal parce que quand même doo julli ci ginnaaw nit ñi di tari naan bismillah rahmanir non doo pare c'est évident que imam bi dina rukkoo te doo pare voilà mais njàng mu yam tey bu ñuy wax naan sahaaba yi radiyallahu comme hadith bi ñu jot a gis léegi bi muy wax naan lu tolloog juróom fukki aaya et cetera xam nañ ni ñëpp tolloowuñ ni ñuy jàngee aaya alquran mais xam nañ ni am na moyen am na loo xamante ne lii mooy li jaar nit ñi ni mu koy jànge loolu tamit beneen la mais am maa bu dee imam par exemple tari bu na bismillah rahmaani rahiim alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim yàgg na ma day nasta nasa la ko dana dana del mu tala ma wala la daal dana amit non loolu tamit du njàng mu mu jaadu loolu du njàng mu jaadu voilà loolu du njàng mu jaadu waaye tamit benn bu ci nekk ak voilà kenn ala kulli xaalis Euh, bu fekkente ne njàng mi jaadu na mais sauf que li ngeen rawantee bariwul yow mun ngaa daal di yeggal comme sayyidna Abdullah ibn Mas'ud mu wax radiyallahu mu ne man damay yeggale après mu fekk ko ci rukkoo bi sauf que loolu après euh, loolu ijtihaad la bu mu def mais li Yonent bi sallallahu alayhi bu ñu xoolee ni muy doon waxee daf doon wax naan na nga da doon wax na parce que avant ñoom sayyidna Mu'adh radiyallahu anhu mu ne ñoom dañ daan ñëw ci julli ci yeen ginnaaw yeen bi sallallahu alayhi wasallam avant ñoom liñ daan def buñu daan julli buñu leen fekkee ñu rawal ñu raw leen dañuy ñëw bëgg a def lépp comme tey nga ñëw fekk ñaareelu rakka yow dangay ñëw kàbbar tàmbalee ci premier rakka bi di gaaw pour daf leen yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ne nag déedéet déedéet daan na innama ju'ila al imaamu i yutamma bi imaam bi defuñu ko lu dul ngir ñu mën koo ñu du ko roy kon suy kàbbar na ngeen na ngeen kàbbar wa iza qara famtu suy jàng na ngeen noppi voilà wa iza qala sami allahu liman hamida faqulu rabbana wa lakal hamd su waxee sami allahu liman hamida ngeen wax rabbana wa lakal hamd wa iza sajada fasjudu su sujjóotee ngeen sujjóot lu mu def def leen ko après mu ne euh, wa ma fatakum mu ne wa ma adraktum fa sallu wa ma fatakum fa atimmu lépp loo xamante ne daf ngeen ko fekkee ngeen ko ni ngeen ko julli ak moom loo fekkewul ngeen ngappare ngeen fay ko ngeen mottali mu jeex hmm, waaw waaw waaw waaw bu beneen yoon waaw waaw waaw mais est-ce que kon ñu après beneen yoon ñu ñu